أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuuhihim min athari ssujuud zaalika mathaluhum fi ttawraat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما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 gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabun hal yuqaalu masjidu bani fulaan buntu bi nga xam ne mooy wax ndax def na di leeral ci mbirum anam maanaam ci mbiru naan ndax def na wax jumaay wala jàkkay doomi diw maanaam da jàkkay waa sàngam gisoon nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi ngay bi muy wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa dafa doon rawante maanaam dafa doon uh, rawale fas yi nga xamante ne maanaam organise rawante fas ci ci diggante fas yi nga xamante ne dañ leen a yefal waajal leen ngir rawan ngir loola uh, ca xafiya ñu war a dem ba ca sanniyatul wadaa foofu lañ ko war a foofu lañ moom fa war a teere naka noonu ñu mu rawante tamit diggante fas yi nga xamante ne kenn yafalu leen xeetu yafal googa waajaluñ leen ñoom ñu jóge ci saniyatul wadaa ba ci masjidu bani Zurayq mooy jàkkay waa maanaam doomi Zurayq maanaam loolu moo tax imam al-Bukhari taala di ko di wax ne loolu mën naa ne waaye comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay yu weesu ci suñu jotaay bi weesu mooy maadaama lool dana dagan feek nekkul loo xamante ne ay xeetu xaajale jullit ñi daf ciy dugg ak yu deme nekk noonu gisoon nañ ci baabu baabul qismati wa taaliqil qirmi fil masjid buntu euh, xaaj maanaam séddale buntu séddale ak euh, ak gi nga xamante ne mooy lonk gi nga xam ne moom lañuy ñuy lonk ay euh, caritan tàndarma waa ci jàkka ji gisoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy hadith bi Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la doon nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alal ju bari ji nga xam ne moom moo jóge woon ca Bahrayn ak séddale gi nga xamante ne moom la ko séddale woon ci biir jumaa ji muy mooy jumaa moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu gisoon nañ ci baabu man daa li ta'aamin fil masjid wa man ajaaba fiihi buntu ki nga xamante ne moom mooy woote jëme ci ñam waaye ba mu koy def ci jàkka ji la ko wootee maanaam ak invitation boo xamante ne ci biir jàkka ji la invité gars yi ñu dem ak képp koo xamante ne dana ko wuyu te fekk mi ngi woon ci biir jàkka ji bokk na ci euh, kon gisul nañ hadith Seydina Anas ba tey radiyallahu ta'ala anhu bi ko Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu yabalee mu dem ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu wax ko ko ba mu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal woo gaay yëpp ne leen nañu dem. maanaam loolu tamit ah, gisoon nañ ko gisoon nañ ci buntu biñ mujj ci suñ jotaa bi weetu mo weetu moom mooy baabul qadaa wal li'aan fil masjid bayna ar-rijaal wan nisaa maanaam buntu atte ak maanaam rëbboo ci biir jàkka ji waxoon nañ ci wàllu rëbboo googu mooy liy dox diggante ñaari way dencante mu nekkoon diggante góor ñi ak jigéen ñi ci di leeral ne atte googu bu fekkente ne ay góor rek la concerné atte boobu man nekk na koo defee ci jàkka ji bu dee ay jigéen rek la concerné mu nekk na koo defee ci jàkka ji naka noonu bu dee dafa aju ci ay góor ak ay jigéen gisoon nañ ci hadith Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali ne waaji dafa ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam arayta rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtulu ne waaw bu ndax xool gis nga maanaam tey bu fekkee dafa am benn waay boo xam ne dafa fekk ak soxnaam beneen waay ndax day nee nga mu laa <laughs> di fatalaa ala fil masjid wa ana shahid ñu daal di rëbboo ci biir jàkka ji fekk man fekkee naa ko maanaam moom mooy ne ah, yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral ko ne li nga xam ne moom moo mën a am mooy li am ci la aaya yooyu wàcce ba ñu daal di rëbboo ci jàkka ji comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal na léegi mu ne baabun bunte ngi nii iza daxala su fekkente ne nit ki dafa maanaam baytan ci kër wala baytan ci néeg dafa dugg ci kër yu salli fii kër moom moo tax ñu wax yu salli day julli xaytu sha'a fu ko soob aw wala boog xaytu umira fañ ko digal te mm-hmm. walaa yatajassasu te it du reju am na ci ay riwayat walaa yataxassasu te du jéem a làmbatu ana fan la mm-hmm. maanaam euh, comme nga fatahassasu min yusufa wa akhihi maanaam baat boobu moom mooy làmbatu leen dem leen ngeen xool ndax di ngeen gis Yuusufa ak mbokkam yi mm-hmm. maanaam ak ak mbokkam mi muy euh, Binyamin alayhim assalatu wassalam waaye amma fa tajas tajassas mooy comme li alquran wax naan wala tajassasu wala yaxtab ba'dukum ba'dan maanaam euh, bu leen di rajo maanaam moom mooy tajassus mooy rajo mooy di jéem a lu ñu tudd maanaam di def xeetu agent secret mm-hmm. maanaam di jéem a xool kenn ku ci nekk maanaam di di di lijjanti ay mbir yoo xamante ne dafa lënd dafa lënd maanaam lool kon moom mooy diggante taxassus ak tajassus waaye ala kulli haal ñaar yooyu yëpp mëneef na ko wax fii waaye nag bii nga xam ne moom mooy bii nekk ci euh, maanaam bii nii mooy euh, ci nusxa yi moom moom mooy bi nga xamante ne moom mooy bi gën a siiw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo saxiixul imaam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari maanaam kon buntu bii li nga xamante ne moom la koy wax. moom mooy na est nit ki tey su fekkente ne dafa dem ci kër jàmbur fa muy jullee mooy day jéem a xool moom fu ko neex rek mu dem taxaw jullee fa wala boog dafa war a laaj ñu jox ko maanaam ñu won ko tegtal ko bërëb bi nga xamante ne foofu la war a jullee te mu bañ a nekk koo xamante ne day dugg ci biir kër gi pièce bu nekk mu dugg fa maanaam di jéem a xool fu nekk maanaam mu koy muy dem fu ko neex rek pour dem di julli maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy laaj bi te xadis bi nga xamante ne moom lay indi mooy xadis Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay indi day leeral ne dafa war a xaar ba dafa war a dafa dafa laaj fan lay jullee ñu war ko rek fi muy jullee te loolu noonu aju rek ci julli kefe imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa nekk ci kitaabu salaa maanaam téere bi nga xam ne moom mooy wax affaire julli lool moom moo tax mu wax ko waaye noonu la demee yeneen mbir yëpp maanaam lool nag wuuteeg yenn ñi sama mbokk waro fi di def nga xam ne léeg-léeg dañuy dem kër jàmbur mais heure bu leen neexee néeg bu leen neex ñu dugg fa ak nu mu leen neexee teg lu ñu xaar kenn wax leen dara lool nag bokkul ci ay xorma bokkul ci teggin te bokkul ci li nga xamante ne moom mooy la jaadu loolu ak lu mel noonu segam julli ak ni mu màggee loolu moom ngay xaar ba ñu wax ne la la fii lañ koy defee nga dem defe ji ko foofu te bañ a dem feneen te bañ nekk di rajo maanaam di dugg ak di dem di di di luñu tuye fi jàmbur segam loolu ci julli lañ la koy wax waxuma la ci leneen lu dul julli loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy nam mu nam mu imam al-Bukhari rahimahullah ci buntu bi ci di leeral loolu mu daal di wax ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li qaala haddathana Abdullah ibn Maslamata te moom mooy Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gise woon Yahya ibn Ma'in rahimahullah dafa jàpp ne moom mooy nga xamante ne moom mooy gën a màgg ni solo Muwatta bu imam Malik moom ak Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi moom mm-hmm. ginnaaw bi Yahya bi Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab génne adduna rahimahullah ci la génn ci la euh, moom dooga maanaam ci la gisee ne kon Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi moo fi def moo tax ku mel ne imam Ali ibn al-Madini ak ñeneen rahmatullahi noom ñoom dañoo jàpp ne moom Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi moom moo gën a dëgër ci mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo saxiixu imam al-Bukhari rahimahullah bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo takkoo woon ak imaamu Malik bokk ci Malik ci madani yu ne yi nga xam ne ci taalibi imam Malik yi la rahmatullahi alayhim ah, moom sidna moom Yahya ah, ah, Abdullah ibn Maslamata ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu taala bokk na ci ñi nga xamante ne maanaam imaamu Malik rahimahullah dañ ko wax ne ko ah kii day ñëw na maam Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi yegsi na mu ne eh, kon nag nañu dem maanaam mu tuddee ko ahli xayril ardi ki gën ci ñi nga xamante ne xayri ahlil ardi boobu xayri ahlil ardi mu ne maanaam qumu bi ilaa xayri ahlil ardi maanaam nañ leen dem dem fekki ji ki nga xamante ne moom moo gën ci waa suuf maanaam ñi nekk ci suuf yëpp moo leen gën maanaam te loolu. day tegtale màggal bi nga xam ne moom la ko imam Malik rahimahullahu ta'ala màggal moom Abdullah ibn Maslamat ibn Qanab al-Qanabi rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingtième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am euh, vingt-unième année ci la génn àdduna imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud rahmatullahi alayhim ñoom ñoo solo ci moom maanaam te kenn doxul seen diggante imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i moom solo na ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante al imam Ibn Maaja rahimahullahu taala rek moom moo solowul ci moom moom Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahimahullah moom mooy ki nga xamante ne moom la xadisam njëkk a ñëw ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah moom mooy euh, moom euh, moo tax sax imam sunan Abu Dawud rahimahullah boo ubbee xadis bu njëkk haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi Abdullah ibn Maslama al-Qanabi rahimahullah euh, moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko njëkk moom moo ko njëkk solo moom la njëkk solo rahimahullahu ta'ala dakkantaram nekkoon Abu Abdurrahman al-Madani thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd te mooy sëtu Seydina Abdurrahman ibn Awf comme niñ ko gisoon mooy Ibrahim euh, ibn Saad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf uh, az-Zuhri radiyallahu ta'ala anil jami' muy Abu Ishaq mooy dakantalam al-Madani thumma al-Baghdadi rahimahullah mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dakantalam nekkoon Abu Ishaq comme ni ñu ko waxee léegi an Ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri dakantalam nekkoon Abu Bakr rahimahullah mi ngi uh, gane adduna cinquantième euh, euh, mu ngi ganee adduna euh, cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent vingt-cinquième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam az-Zuhri tamit waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an Mahmud ibn Rabi'a muy saxaaba boobu radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne moom mi ngi gane adduna juróom benneelu at laata gàddaay yéen maanaam juróom benneelu at ci gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci saxaaba yu ndaw yi la bokkoon moom moo waxoon comme niñ ko gisee woon ne euh, li mu jàpp ma maam aqaltu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhihi wa ana ibn xamsa sini a xamsa sana maanaam man li ma mokkal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy euh, mooy bi mu ñëwee ci seen teen bi euh, root yi maanaam daal di tibb ndox gallax di ko di ko di ko di fooweeg moom mm-hmm. euh, nekk ci xar kanamam fekk boobu nee na juróomi laa amoon mm-hmm. boobu loolu la fàttaliku ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam président mm-hmm. Mahmoud ibn Rabi'a ibn Suraqa ibn Amr al-Madani rahimahullahu ta'ala daf kantalam nekkoon Abu Muhammad dañ koy wax tamit Abu Nu'aym mi génn adduna quatre-vingt-seizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li gën a wér ci at bi nga xamante ne moom la génn adduna radiyallahu ta'ala anhu ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom mooy maanaam ci ñoom la solo mooy abu imam mooy sayyidina abu ayyub al ansari a Itbaan ibn Maalik ak Ubaada ibn Saamit ak ñeneen ñu mel ne ñoom radiyallahu ta'ala anhum amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom ko mooy rawi Rajaa ibn Haywa ak Makhuul ak Abdullah ibn Amr al-Harith ak imam az-Zuhri rahmatullahi ala al-jami' ñii dong ñoo solo ci moom maanaam euh, Mahmoud ibn Rabi' euh, radiyallahu ta'ala anhu waaye solo na tamit ci saxaaba yi maanaam euh, ci saxaaba yi nga xam ne tamit solo nañ ci moom bokk na ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom kon Mahmoud ibn Rabi' mu ne an Itbaan ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mooy Itbaan ibn Maalik ibn Amr ibn al-Ajlaan ibn Zayd ibn Ghanm ibn Salim ibn Awf uh, as-Saalimi al-Madani radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xamante ne fekke na Badar te uh, dund na ba ci xilaafatu Sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu uh, moom kon ci waa Badar la bokkoon nekk ci nga xamante ne kon moom itam Euh, benn xadis bi ñu nekk insha allahu taala moom rek la imam al-Bukhari am ci moom radiyallahu taala anhu borom xissa bu siiw boobu nga xamante ne mooy silmaxa bi ñëwoon ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam aw ma woon maanaam aw ma lu dul maanaam suñu euh, suñu jàkk mënatuma faa dem maanaam daal di indi insha allah dinañ ko gis ne xadis boobu la maanaam ba ne ngir bu tawee day day day day day day day day rattax day Euh, te ma daanu yoon day lëndëm et cetera wax wax yëpp mais looloo tax xëy na dem est ce que duñ ma woyofal ma bañ a ñëw ci jàkka ji bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal waaye gannaaw ga mu ne ko ah euh, ñëwaatal mu ñëwaat mu wooluwaat ko mu ñëw mu ne ko est ce que ñu noddee di ko dégg mu ne waaw mu ne kon nag demal maanaam kon nag demal ci jàkka ji loolu hadith euh, boobu moom mooy moom moo ko solo woon maanaam moom mii la woon moom la concerné woon wax jooju. maanaam Itbaan ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu am na fukki xadis ci euh, musnadam maanaam fukki xadis la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala benn xadis bii la ci am maanaam ci suñu xadis bii nga xamante ne moom la ñu ne moom mooy xadis sayyidina Itbaan <coughs> ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an moom maanaam mu euh, euh, ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ataahu da koo dikkee fi manzilihi ci këram xissa bi moom mooy jëmmi xissa boobu noonu ci ci dafa gudd dina indi nag euh, ci hadith bii di ñëw insha allahu taala ci buntu bii di ñëw mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa def ko koo digg ah, maanaam balaa ñoo jàll ci loolu mooy càllali gi euh, bokk na ci euh, ñi nga xamante ne moom lañ ci moom moo ci nekk moom mooy ne ñoom ñëpp waa madinatul munawwara lañ ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam beneen bi ci des moom mooy ne euh, ñoom maanaam am na ñetti ñetti bërëb yoo xamante ne ak dégg maanaam diw ne man dégg naa moo ko fi mu ne haddathana mu Abdullah ibn Sa'd ah, haddathana Ibrahim ibn Sa'd bi ci des man an Mahmoud Mahmoud ibn Rabi' an Itbaan ibn Malik maanaam fii an Itbaan ibn Malik am na euh, ci euh, imam al-Awzaa'i riwaaya bu mu solo ci imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dafa ne hadda maanaam daf ne sami'tu Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu muy ne kon jokkaloo na mhm. te ngir ne du mursal maanaam ngir ne lii muy nettale te insha allah dañ ko gis ci xadis bi ci tegu mhm. ne mbir mi du mursal et que maanaam moom mi ma moom Seydina Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu da koo dégg ci euh, Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ataahu da koo dikkee fii manzilihi ci këram fa qaala mu ne ko ayna ana fan tuhibbu nga sopp an usalli ci ma jullee fa laka ñeel la min baytika ci sa biir kër gi maanam ci sa biir kër gi ana fan nga bëggoon ma jullee ko fekk moom moo ko waxoon ne ko dama bëggoon nga ñëw julli ma kër ngir ne dinañ ko gis insha allah ci xista bi bisub samedi nag ci la ñëwoon maanaam xew-xew bi xew-xew bi samedi la ñëwoon ba mu koy wax nag di ko invité naan ko ñëwal kër ga nga nga jul dama bëggoon nga ñëw julleel ma kër ga loola mi ngi amee woon ci bisu àjjuma maanaam biñ tasee ca jumaa ja mm-hmm. foofu la ko waxee ne ko dama bëgg nga ñëw kër gi nga jullil ma euh, nga jullil ma euh, fa bu ko defee kër place bi nga may jullil ci biir kër gi ma daal di koy def jàkka maanaam bu ko defee mu nekk jàkka yi kër loolu insha allahu taala daan ci ñëw te day wane barke bi nga xamante ne moom la ñuy barkeellu wala barkeellu bi ñuy barkeellu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem nitu yàlla yi nga radiyallahu taala anhum ne maanaam su fekkente ne euh, maanaam bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy jullee ci seen ci biir maanaam ne ne ko jullil ma palaat bi bu ko defee man ma fiy mën di jullee loolu barke boobu nga xam ne moom moo fay amee loolu bokk na ci liñ ciy jàngee bokk na ci li nga xamante ne tamit moom moom lañ ciy jàngee mooy euh, moo tax loo waa euh, maanaam nitu nitu nitu yàlla léeg-léeg bu ñuy tarbiya nit wala bokk ñu koy duggal xalwa masalan léeg-léeg maanaam sëriñ bi ci bokk moo fay jiitu moo fay jiitu ci baytu xalwa bi julli fa ñaari bu ko defee mu ah, ah, am doo ko waxtaan bi léegi mën a ñëw mu daal di ñëw ci bërëb boobu ah, bu ko defee eh, daal di koy mën a nekk ci xalwa bi ba ci baytu xalwaat hmm. loolu tamit xeetu tarbiya boobu yëpp maanaam loolu am na cosaan ci sunna te bokk na ci suñu hadis bi bokk na ci li koy tegtale bi nga xamante ne ci la ko wax ne ko fan ngay jullee mu ne ko eh, eh, man fan laa lay jullee mu ne ko qaala nee na fa ashartu ma daal di koy junjal la ñeel ko ilaa makaanim ci bërëb kon mu am bërëb boo xamante ne foofu la ko loo foofu ko euh, junj maanaam loolu tamit day tegtale ne li nga foo li mu fa kabbara mu daal di kabbar moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu day tegtale li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii <coughs> mooy ne soo duggee ci kër bu fekkente ne da ngaa bëgg julli yow da ngay xaar ñu wax nu fan ngay jullee maanaam ana fan fan nga war a jullee maanaam waaye du yow yaa dem rek dugg ci néeg bu la neex wala nga dugg ci pièce bu la neex daal di julli loolu du demee noonu loolu tamit maanaam tamit naka noonu bu loolu tamit naka noonu bu fekkente ne da ngaa bëgg a féexlu wala nga bëgg a noppalu wala nga bëgg a wuyu téléphone wala loo bëgg a def it maanaam du yow yaay tànn néeg ba ngay dem defi ji ko boo mun mënta génn dem defi ji ko feneen nga dem nga maanaam nga laaj ndigalu ki nga xamante ne moom mooy borom kër gi ana fan laa ko war a defe wala boog ñu dëkk ci kër gi. waaye loolu lool kon ak yeneen ak yeneen loolu yëpp du loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy xorma te loolu moom mooy teggin mm-hmm. ah, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu ne wala yatajassasu te bu mu rajo mm-hmm. maanaam tamit day wane ne maanaam loolu dafa bokk ci rajo maanaam moom mooy dugg ci kër jàmbur wala dugg ci benn espace am boo xamante ne moom waxu la nga dugg fa xattaa ci waañ bi xattaa mm-hmm. feneen fu dul moom maanaam ngir ne amaan na am na loo xamante ne bëggut nga gis ko wala yu mel noonu kon loolu yow waroo maanaam waroo rek jóg rek ne benn lañu ah maag jiw de benn lañ rek daal dem dugg fu la neex déedéet <laughs> mbir mi du demee noonu maanaam faaw nga mu am ndigal hatta soo invité nit sa biir kër hatta ba boo waxee nit maanaam nga invité ko sa biir kër nga am néeg boo ko jox néeg boobu sax yow amatoo droit ñëw rek dugg ci noonu hmm. te laajoo ko ndigal. maanaam faaw nga laaj ko ndigal ne ko ah ndax am na lu ma bëgg a jël foofu ndax am naa ci ndigal hmm. waaye nag ñëw ndax ngir ne moom ci boppam day foofu day daal di mujj nekk bërëbam hmm. ndax mënatoo fi mu toll ah, ñëw rek dugg nu mu la neexee nga ni damay bëgg jël nangam mais yow xamoo xa xamoo lu mu fa fekk lu te bëggoo mu gis ko bëggul nga gis ko xamu loolu et cetera hmm. te donc yooyu yëpp dafa war a bokk ci yi nga xamante ne maanaam yooyu ay teggin la. yoo xamante ne yar la bu tukkee ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu daal mu daal di ko wax ba mu ko ko waxee fa kabbara mu daal di kabbar annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa safaf naa ñu daal di julli xalfahu ci ginnaawam loolu tamit day tegtale ne te loolu di woon julli farata maanaam kon loolu moom mooy tegtale ne bu fekkente ne maanaam ne julli naafila mu def na koo julli ci euh, mbooloo comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko ci ay hadith Euh, gis nañ ko ci xadisu Seydina na bi radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ko ci xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala gisoon nañ ko ci yeneen xadis xadis bi tamit da koy tegtale maanaam ci ne julli naafila mën naa nekk ci maanaam mën na nekk julli mbooloo mu ne kon ñu daal di julli ñu daal di sàppewu ci ginnaawam fa salla mu daal di julli ñaari rakka loolu tamit day tegtale ne jullit mbooloo maanaam ñaari rakka ñaari rakka mooy li nga xamante ne moom mooy sunna bi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci xadis yu bari ni wala boog ci yenn ci xadis yi nga xamante ne jot leen leen a gis walillahi alhamdu wal minna xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 425 xadis numéro 667 686 839 1185 4009 ak 5401 Eh, imaamu Muslim inna ko xadis numéro 33 imaamu Malik rahimahullah inna ko xadis numéro 476 eh, imam An-Nasa'i inna ko xadis numéro 788 844 ak 1327 eh, imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro 754 kon imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 16482 16484 ak 23770 Euh, kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi euh, rahmatullahi ala al-jamii' baabul masaajidi fil buyuuti maanaam baabu buntum al-masaajidi jàkka yi nga xam ne fil buyuuti ñoom ñoo nekk ci biir kër yi maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafay leeral ci ne maanaam jul day am maanaam day am jàkka maanaam ne mënef na fee wut mën na fee wut jàkka te loolu maanaam ci sunna la bokk maanaam moom mooy bërëb bi nga xamante ne kër nga daal di ut maanaam boo amee sa kër donte jàkka ji nga xamante ne moom la ñuy jullee farata yi ñu ngi fi waaye yow nga am bërëb boo xamante ne foofu ngay bëgg di fa jullee maanaam bu boobaa nga daal koy beral maanaam nga daat koy beral ne ah man daal bërëb bi lii fii lay jullee hmm. loolu mooy jàkka yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kër gi hmm. amma jàkka yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci maanaam yooyu ne nga ñoom ñoo nekk ci dëkkuwaay yi tolloowuñu acte ak jàkka yi nga xamante ne ñoom ñooy jàkka yi nit ñi di dajee waxtu yu juróom lu tax ngir ne yooyu euh, comme niñ ko gisee woon mëneefut a dëkk comme ni nga xam ne loolu daal booram xam-xam yi rahmatullah euh, jamaahir comme maanaam ñeenti ngir yëpp liñ jàpp mooy masalat boo fa ba dëkk mënoo dëkk maanaam jàkka ji mënee dëkk di ci kaw maanaam ci kaw kenn mënu faa dëkk xattaa sax dañuy wax ne ku dëkk ci kaw jàkka ji tamit maanaam du dagan muy yor janaaba masalan di fa di fa nekk ndax day yor ak tey jàkka maanaam euh, ngir ne waaye nag d dana dëkk mënef naa dëkk ci suuf loolu borom xam yu bari ñoom rahmatullahi alayhi woyofal nañ ko masalan tey bu fekkoonte ne jàkka ji moo nekk étage bi ci kaw nga dëkk ci suuf loolu borom xam-xam rahmatullahi alayhi am na ci ñu ko ci woyofal waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne moom mooy daanaka ñoom ñëpp ci lañ dëppoo ba mu des ku mel ne alqaadi abu yusuf rahimahullah ci xanafi rahmatullah alayhi moom bi mu demee maanaam Sham gis ni kër yi xate moom mu daal di jàpp ne xëy na kon léegi xat kii bi eh, mën naa tax ñu daal di daganal lu mel noonu waaye loolu wuute mboolem yeneen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim hatta ñu ñëw ci ginnaawam dañoo wuute ak moom ci boobu xeetu gis-gis mm-hmm. loolu gisoon nañ ko maanaam kon Euh, ak jàkka jooju bokkul ak jàkka ji nga xamante ne moom mooy nekk ci biir kër gi maanaam tolloo wuñu xeetu xorma boobu ah, amma bokk moo tax bokkuñu àttee <coughs> léegi julli julli moo tax jàkka jooju ngir julli naafila la ak yu mel noonu ak ñi nga xamante ne mënuñoo dem ci jàkka ji ngir lu mën a war a tax maanaam ba mënuñu faa dem ñoom ñu daal di mën a julli ci li nga xamante ne moom mooy jàkka jooju noonu wala bokk ñu fay julli pour naafila loolu nag moom moo tax imam al-Bukhari maanaam ne jàpp gi ñu war a mën a jàppee loolu mën naa ne beneen bi ci des moom mooy day yor attee jàkka ci mbooloo bi nga xamante ne moo fa mën a ne loolu moom am na yooyu maanaam jàkk yi def ci kër gi mënees na faa mbooloo tey buñ toogoon ci biir kër gi julli juróom julli jot ñu ne nañ ah gars yi nañ julli ci biir jàkka ji bu boobaa fii place bi nga xam ne foofu lañ diverner ah fii de la ñuy ju jullee maanaam jullikaay bi ci kër gi fii la place bii la loolu Euh, bu boobaa buñ mëneef na faa jullee mbooloo niki noonu bu ñuy naafile mëneef na faa jullee mbooloo loolu tamit <coughs> mën naa nekk mu ne wasalla julli na albara ibnu azib radiyallahu taala anhu fi masjidihi ci jàkkam maanaam bi nga xam ne fii daari yii mi ngi ci këram jamaatan mu jullee ko jullik mbooloo hadis maanaam wax ji ci riwaaya al-Kushmayhani maanaam fii jamaa la wax maanaam euh, salla fii daarihi fii jamaa waaye moom mooy ci biiru mbooloo maanaam bu kon ñoom ñaar maanaam julli na moom sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma ci jàkk gi nga xamante ne moom moo nekk ci biir kërëm te euh, ci biir këram te loola euh, jullit mbooloo la woon maanaam kon loolu day tegtale li nga xam ne moom la ñu wax léegi ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci a wax mooy ne di jël jàkka di ko di def naan fii dañ koo def mu nekk place boo xam ne place bu jullikaay la ci biir kër gi loolu dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la te loolu sunna la te bokk na ci li koy tegtal moom mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wéy ci di ko def maam ci di ko doxalee noona loolu kon moom moo tax mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala nosel buntu bi loolu tax tam mu indi euh, asaru euh, sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu taala bi Euh, asar bi nag imam ibn abi shayba rahimahullahu taala solo solo indi na ko ci musannafam rahimahullah qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Sa'd ibn Ufayr te moom mooy Sa'd ibn Kathir ibn Ufayr noonu la tudd maanaam dañ koy askanale maanaam moom mooy euh, Abu Usman al-Misri rahimahullahu taala ñu ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna cent quarante-sixième année euh, bi muy génn àdduna nag ci juróom-ñaari <coughs> fat euh, ñoo desoon ci weeru koor gi atum deux cent vingt-six ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa alihi euh, wa sallam moom nag ansaar yi la ngir ne ci mawaali yi la bokk mawaali yi ansaar yi la bokk dégg na ci imaamu Maalik ci imam al-Layth ibn Sa'd ak ci Yahya ibn Ayyub ak Sulaymaan ibn Bilaal <coughs> ak ci Abdullah ibn Lahi'a ak ci Yaqub ibn Abdurrahman ak eh, ak ñeneen rahmatullah al jami' ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom nag moom mooy dama nag imam al-Bukhari ak Yahya ibn Ma'in Abdullah ibn Muhammad al-Amili eh, ak Yahya ibn Uthman ibn Salih ak Ahmad ibn Hammad eh, ak <coughs> imam Ahmad ibn Muhammad ar-Rashdani ak ñeneen rahmatullahi alal jamii ah, imaamu Muslim solo na ci moom xay waaye dafa am ku dox ci digganteem ak moom maanaam ah, imam al-Bukhari rek moo solo ci moom te kenn doxul digganteem ak moom <coughs> imaamu Muslim so ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ma solo nañ ci ah, ay xadiisam maanaam fekk am na ku dox ci digganteem moom mu nekk Euh, imam boo xamante ne ci euh, géeji xam-xam yi la bokk euh, rahimahullahu ta'ala dégg nga qaala mu ne haddathani al-Layth maanaam te moom mooy ibn Sa'd al-Fahmi Abu Abdurrahman al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi al-Qalqashandi rahimahullahu ta'ala Abul Harith rahimahullah ñu ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci waa Misra moom itam nekkoon sëriñu euh, Sa'id ibn Kasir ibn Ufayr bi euh, rahimahullahu taala moom bi mi ngi génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imam bu magga magg rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee gisaat ko qaala mu ne haddathanii Uqayl te moom mooy ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala al-madani <coughs> mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak imam al-Layth seen hadith yi sitta an ibn Shihab moom mooy zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri gisoon nañ ko léegi génn génn àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi qaala nee na axbarani Mahmoud ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ ko léegi tamit moom génn àdduna 96e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te génn àdduna juróom-benneelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at bu mujj bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund juróom juróomi at comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon léegi mu ne an Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala tamit gisoon nañ ko léegi nii mooy mu ne waxu wote moom <coughs> ndaa dafa ne na Itbaan ibn Maalik nen na ka awtu Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu kon buñ xoolee hadith bi ñu gis ni kon càllale gi dootul waa Madina kese waaye diggante waa Madina la ak waa Misra hadith <coughs> bi beneen bi ci def nga xamante ne moom moo ci nekk mooy ne bi naan Mahmud Mahmud ibn Rabi' al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne an na Itbaan ibn Maalik moom lañ doon wax léegi waaye xeetu kaddu gi buñ ko waxee ne nangam comme ni Mahmoud ibn Rabi'a alhamdulilah anna Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu par exemple qaala ah maanaam loolu buñ ko waxee li muy tekki bu boobaa li muy tekki. Euh, man borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuute ndax dañ koy boole ci jokkaloo wala boog dañ koy boole ci nga xamante ne dafa dox mursal la wala inqitaa am na ci ak dog dog am na ci imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom xeet bii daf ko jàppee kom du dox waaye yeneen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ëpp ci ñoom wala te loolu moom la muhaddisuuna yi mujj a jàpp rahmatullah alayhim moom mooy ne loolu dogul bu fekkente ne ki ko solo du mu dallis loolu moom mooy euh, condition bi sinon euh, hadith bi du riwaaya boo xam ne te bokk na ci comme niñ ko gisee léegi imam al-Awzaa'i <coughs> rahimahullahu taala bi mu riwaaya bi mu soroo ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala dafa ne qaala axbarani gis nga axbarani Mahmud ibn Rabi'a qaala sami'tu Itbaan ibn Maalik sadartaan dégg naa Itbaan ibn Maalik maanaam comme fii dañu gis ne hadith bi lépp a jokkaloo mu ne wa huwa moom sayyidna Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ ne fukki hadith la am ci hadith bii rek la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo ci moom ak imam Muslim tamit ci saxiix doo ci fekk benn hadith bu sayyidna Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu budul bii mu ne wa huwa sayyidna Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu min ashaabi rasulillahi ci àndandooy ndawal yàlla yi lii tamit benn mbir la buy tegtale maanam ab saxaaba maanaam ab saxaaba bokk na ci liy tegtale ne diw saxaaba la mooy ab saxaaba bu ñu xam ne saxaaba la seede ne diw saxaaba la maanaam loolu amee dañuy xam ne kon kooku saxaaba la ah bokk na ci ni am na ñoo xamante ne moom dañ leen a xam-xam goo xamante ne mënee fuuta duti ci ne ay saxaaba la ku mel ne eh, ku mel ne Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Usman Seydina Ali radiyallahu anhu ñooñu par exemple seenu siiwaay doy na ci ñu firnde ni ay saaba mm. am ñoo xamante ne rek masalan bi ñu soloo ci yenente bi sallallahu alayhi bari gi mu bari mm. ak fekk gi ñu fekke mboo jamono yu bari mooy wane ni ay sahaaba lañ mm. radiyallahu anhu ku mel ni ñoom Seydina Anas ku mel ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak ñu mel ni ñoom radiyallahu anhu bokk na ci ñi nga tamit dañuy xam ne kii ab sahaaba mooy koo xamante ne siqa la ku wóor mm-hmm. ba pare daal ne man bi sallallahu alayhi wasallam nangam wala boo gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangam te moom ku wóor la maanaam loolu te ba mu koy gis fekk nag mu nekk jullit loolu mu seede googu mu koy seede te mu génn adduna maanaam laataa centième année ginnaaw génn adduna ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ba nga xam ne at bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna muy onzième année bi cent onzième année bi fekk maanaam bu boobaa dañuy xam ne kon kooku itam ndax ku wóor la mënta wax ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala. nangam fekk du sahaaba loolu mënta ne kon bu boobaa dañuy xam ni kooku tam loolu ak sahaaba la beneen bi ci des nag mooy ab saaba seede ne diw ab sahaaba la maanaam loolu day fekk le ne kooku ab sahaaba la dégg <coughs> na mu ne moom kat shahida mimu man bokk na sax ñi nga xam ne shahida fekk na badaran badar minal ansaar ci waa ansaar maanaam kon loolu tamit day tegtalee dëgg-dëgg non seulement ne saaba waaye te ñu njëkk ñë ci saaba yi la bokk ndax radiyallahu anhu ndax ndax fekke na sax badal annahu naka moom asa dafa dikkee rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii moom baat bi li fait que euh, le fait que Seydina Rabia anhu daan ne Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu dafa dikkee yenente bi sallallahu wa sallam te ne man maa dégg dem ci yenente bi sallallahu wa sallam loolu moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wuute ci ndax jox jokkaloona waaw wala déet ku mel ne imam al-Kirmani rahimahullah moom dafa euh, sax euh, jàpp ne xëy na jokkaloowut waaye bu gisoon ca maanaam riwayat yi wane ne jokkaloona euh, te tax imam al-Bukhari rahimahullah dana ko indi ca kanam loolu de boobaa doon na jàpp ne doon na maanaam wax jooju xëy na amaan na du Ah, moom mu ne kon moom dafa ñëwoon ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne ko ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kat dëgg-dëgg ankartu man daan léegi eh, ba ma xàmmeetuma wala boog bañ na basari sama gis-gis maanaam léegi sama gis-gis daal tàmbale naa bañ eh, léegi daal mënatuma cee gisee dëgg-dëgg maanaam loolu moom mooy ne moom dafa mujj silmaxa waaye kon li nga xamante ne te du sax silmaxa dëgg-dëgg moom malvoyant la woon du woon non voyant maanaam moom euh, da dul woon gis-gis gu leer waaye du woon ne moom euh, dafa silmaxa woon ci anam gu jo gu ñu joyal waaye nag ñooñu tamit dañ leen di wax ama dañ leen di wax ñu silmaxa maanaam même ñooñu dañ leen di boole ci silmaxa yi loolu moom moo tax hadith yeneen riwaay ngeen di gis yëpp ñu naan dafa silmaxa woon ak yooyu lii moom moo tax mooy koo xam ne malvoyant la waaye kooku moom ak non-voyant dañuy yo bokk àtte ah dégg nga mu ne wa ana fekk man. usalli man maay julli li qawmi ñeel sama nit loolu tamit beneen mbir la bu ñuy xamee ci màggaayam radiyallahu anhu maanaam moom seen waa koñ moom moo fa nekkoon jàkka jafe ne moo fa nekkoon imam ba maanaam waxoon nañ la ne xew-xew bii lii mu dikkee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bisu ajjuma la am maanaam mu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko suñu jumaa ja day su ñu jàkka ja ñun xam ngeen ajjuma yenente bi xam ngeen ajjuma maanaam bu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ajjuma bu amee ñi nekk ci yeneen jàkka yu ndaw yi ñoom ñooy tëj seen jàkka bisu àjjuma ñu ñëw ci jàkka ju mag ji ci jumaa ju mag ji bu ko defee mu mu ñu tuddee ko masjidul jaami maanaam juma jàkka ji nga xam ne moo dajale bu ko defee àjjuma dañ dañ ko fay jullee waaye dañ fay jullee yeneen waxtu yi waaye dañ fay jullee juma ngir dajale mbooloo mi yëpp bari waaye loolu ñi ngi koy def su fekkente ne euh, jàkka jooju dana doy nit ñi maanaam jumaa ji jooju noonu waaye su fekkente ne mag rëy rëyaay buy doy nit ñi kenn ku ci maanaam jàkk yi yeneen yi def mëneef na ko def juma maanaam mëneef na faa jullee te àjjuma euh, loolu moom li nga xam wala bokk bu benn dëkk amee dëkk bi suñu amee benn jàkka boo xamante ne mëneef na koo jullee ñëpp daje fa te dëkk bi mu doy leen jàkk dañuy tëj yeneen jàkk yëpp ñëw foofa su fekkente ne dem nañ ba benn boobu doyatul yeneen beneen dala doy ñu ubbi beneen <coughs> noonu la ñuy def et cetera et cetera ba yëpp mën a nekk jumaa rek loolu Euh, kon euh, comme mu ngi gis nga comme fii nii ñëpp fii yëpp daanaka jàkk yëpp ay jumaa la ngir ne jàkk benn buñ ci tëj yi ci des du maanaam loolu moo koy waral dégg nga léegi mu ne waaye mu ne kon nag man maa leen di jiite fa iza kaanat fa iza saa xam ne kaanat nekk na al amtaaru taw yi saala day daal di wal alwaadi yi xurwa maanaam mooy ndox mi bu tawee ndox mi day daal di war war wal ci xurwa maanaam mu nekk xeetu mbartal ak ba nit alladi xur wi nga xam ne bay nii moo nekk sama diggante wa baynahum ak ak ñoom maanaam kon xur wi mooy dox sama diggante ak ñoom du ma mën a demati ci jàkka ji te sama gis-gis léeratu dégg nga mu ne lam te du ma am kattan an aatiya ci ma dikkee masjidahum ci seenu jàkka maanaam kon kii moom am naa ay ngànt yu bari yu ko war a tax mu bañ a dem ci jàkka ji ndax benn dootul gisati bu baax gisatut maanaam dafa silmaxa ñaareel bi di def mooy euh, digganteem ak jàkka ji dafa am benn xuru fa woo xam ne bu tawee taw bi day foor day day taa foofu yëpp day taa mu nekk xeetu mbartal boole ci bi di def moom mooy euh, euh, du mën a demati du fa mën a dem kon nag wa waditu akama mébétoon waaye ya rasulullah yow ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam annaka naka yow tàtti nii nga dikkee ma fa tusalli yoo nga julli fii bay ci sama kër fattaxidu bu ko defee ma jàpp ko musalla bërëbu jullikaay maanaam su ko defee léegi man bu may julleeti muy julli foofu rek su ko defee daal dootul jarat ni may dem ci jàkk ji loolu euh, qaala mu ne fa qaala lahu qaala mu ne maanaam lii bokk na ci li tax ku mel ne al imam al-Kirmani rahimahullah jàpp ne euh, kii la euh, jàpp ne mursal la maanaam ndax Seydina Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu anhu dafa ni moom Seydina Ismaïl Ibn ibn Malik radiyallahu anhu dafa ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko lii ba mu ko ko waxee ba noppi ah après nag mu ne qaala dégg nga maanaam ne Seydina Ismaïl ibn Malik radiyallahu anhu nee na fa qaala lahu mu wax ko Rasulullah ndawal Yàlla ni waaye lii tegtalewut loola li muy tegtale rek mooy ne ah, comme xista bi dafa gudd mu daal di nettali benn para benn bërëb bi waaye ci moom la ko dégg moo tax mooy nag nag bi mbir mi xewee day nee na lii la wax maanaam mooy ni mu ma nettalee li jiitu ci histoire bi ba fii loolu tamit la waxee lii rek qaala mu wax ko lowoo ñeel ko rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam sa af'alu danaa ko def inshaa allah dem soob na yàlla maanaam kon lii tamit mooy ne maanaam daf koy wax ngir maanaam ak mbir mi ci coobare yàlla ànd ne wóorul na doog woon na ci ne dana def nangam comme le alquran wax rek wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah bul daa di wax mukk benn mbir ne lii de danaa ko def ëllëg xanaa ndeem ah, mu soob def nga ne ah xanaa ndeem soob na yàlla loolu nag ci sunna la bokk maanaam di wax insha allah maanaam ci mbir yi nga xamante ne moom la ñuy dëgmal mu nekk ñaari maanaam insha allah bi nga xamante ne da nga koy wax ngir ah, dëgëral maanaam ngir ne mbir mi kat dañ koy ak ci coobarek yàlla borom subhaanahu wa taala ci di mbir mi ko wóoruma waaye daal ndéem soob na yàlla daal fas naa yéene def nangam waaye nag wóorul mu mën waaye daal mbir mi daal aj naa ko ci coobarek yàlla kese ci barkeerlu bi may barkeerlu ci turu yàlla boobu ak ci coobareem gi moo tax ma am yaakaar ci mbir mi dana am loolu insha allah boobu loolu lay tekki Euh, euh, boobu mooy bi gën a néew ci bu ñu waxee inshaa allah ñaareel bi ci def moom mooy ma ne inshaa allah fekk taqiqan la maanaam ko bee tabarrukan la mooy barkeelu bi may barkeelu ci turu yàlla bi moo tax sama yéene gi fas naa yéene mu mottaliku moo tax ma ne inshaa allah day dinaa dem bërëb sangam wala danaa def nangam mooy ne su amul dara lu ma am nag inshaa allah boo xam ne dama koy def ngir taxqiq ngir dëgëral mbir mi ni wane ne lii dina am inshaa ngir ni dëgg-dëgg comme aaye euh, yi sëñ bi jàng léegi la tadxulunna al masjid al xaraama inshaa allahu aminina muhalliqiina ru'uusakum maanaam ghayra ghayra muqassiriina laa taxaafuun la inshaa allahu da ngeen dugg xam ngeen ni borom bi subhaanahu mu ne leen da dugg jumaa ju ñu ormal gi mooy mooy Kaaba ga Makka da ngeen fa dugg ba pare teg sa inshaa loolu li ñu tekki mooy day dëgëral ne di ngeen fa dugg insha allah li muy tekk mooy daañ fa dugg comme ni borom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa bàmmeel bi ne inna insha allahu bikum laahiqun ñun ñii day insha allahu daañ leen fekk ci xam ngeen ni loolu li muy tekki mooy damay dëgëral loolu da ngir dëggal la tudd turu yàlla di ngir dëggal la waaye xam ngeen ni te jub jubluwu ci ne bon wóorul ne dinañu ñu a génn àdduna ba fekk ci leen loolu te teewlewul loolu ndax ñëpp xam nañ ni segam man maa ko am maa xam ne ak lu man di xew génn adduna faawa dana am ah waxuma laak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ñëpp ko xam en fait ne ne génn adduna faaw dana am daañu leen fekk ci moom yéen waa bàmmeel bi suba man a fi nekk tey waaye insha allah daañu leen fekk ci loolu moom ñëpp ko xam dégg nga loolu ah, kon ah, loolu insha allah moom ngi tahqiq la loolu ñaar yooyu nag maanaam bi ci des bi njëkk a wax mooy bi gën a amma beneen bi wolof yi di wax insha allahu boobu moom amul ci l'islam maanaam mooy dama lay wax dara ngir nëbbu ne mbir mi fas mu koo yéenee def ma ne la insha allah maanaam ngir rek ne dama koy at ci ne borom bi subhaanahu wa ta'aala bu neexee yàlla danaa ko def su ma ko deful rek ma jàpp ma ne la ah non xam naa insha allah laa waxoon xëy yàlla yàlla ko bëggutoon rek maanaam fekk man ba ma koy ba ma lay wax loola xamoon naa ne mbir mi du demee noonu maanaam te loolu laa façon yéene noonu laa ko calculer woon ba teg ko loolu boobu insha allah moom amul ci lislaam waaw dégg nga dégg nga mu ne qaala mu wax Itbaan naa Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala mu ne fa xadaa mu daal di xëy rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr ak Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu hiina irtafaa xëy na jamono ji nga xam ne irtafa yëkkatiku na an-nahaaru bëccëg gi maanaam lii tamit mm, euh, beneen mbir la maanaam mooy ne yeneen bi saa saa bi muy ànd ak moom ñoom euh, moom Seydina Aboubacar la àndal ak Seydina Omar radiyallahu anhu am na waaye euh, ak ak am na tamit sax ñeneen waaye Seydina Aboubacar dong la ci tudd ngir ne moom buñ ko tuddee tudd na ñeneen saaba yëpp radiyallahu anhu maanaam mu ne fasta'zana mu daal di laaj ndigal Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dégg nga fa aziltu ma daal di koy ma daal di jox ndigal la foo ñeel ko ah, loolu tamit beneen mbir la maanaam mooy ne bi muy ñëw di dugg si daa laaj ndigal ba ñu dugg bañ ne ko ngaa dugg waaye ah, ñëwul rek ne ko waxoon naa ne suba dinaa ñëw heure sangam ma ñëw rek ubbi buntu bi daal di dugg déedéet dafa laaj ndigal mën na ma mën naa dugg bañ jox ko ndigal loolu tamit mooy sunna te loolu gisoon nañ ko. comme gisoon nañ ko ci hadith Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu gisoon nañ ko ci hadith Seydina Ummu Haani bi radiyallahu ta'ala anha gisaat nañu ko fii tamit ne maanaam di laaj ndigal balaa ngay dugg ci kër gi maanaam niki loolu ba loolu mooy li yanu maanaam waaye doo ñëw rek fekk kër jàmbur nga daal wala néegu jàmbur nga ubbi ko dugg euh, daal di nuyoo noonu maanaam nuyoo gi ci biti la maanaam ak yëglu gi ci biti nga koy defe doo doo doo rek dugg di day dugg ba pare daal di yëglu ah man day ñëw naa déedéet maanaam ca biti ngay yëgloo noonu la noonu la demee maanaam lu demee nekk fëgg lu demee nekk euh, wax salaamaaleykum ñetti yoon surtout noonu salaamaaleykum voilà yu mel noonu ah waaye ñëw ba dugg ci biir kër gi euh, ñëw fekk buntu bi ba nga daal di ubbi même buñ la ubbi lee ci suuf sax mais yow bu yéegee sax xam nga dañuy fëgg balaa ngay ubbi buntu bi doo ñëw rek ubbi buntu jàppoo nga loolu. Euh, ta ndax moom xamoon na ne yenente bi sallallahu alayhi xamoon na ne waxoon na ko ne ko danaa ñëw ci gi kon xamoon na ko waaye kon maanaam mooy ne waay moom waajaloon na lépp ngir mën a ñëw dégg nga mu ne ko kon nag moo waaye ba mu nee la ba ma ko joxee ndigal falam yajlis toogul hatta mbéta daxala mu daal di dugg albayda ci biir euh, euh, kër gi ci biir néeg bi summa topp xaala mu ne ayna ana fan tuhibbu nga sopp an usalli ci mu julli min baytika ci sa biir néeg bi maanaam mooy kon jëmmi hadith bi ñu romb waaye fii am na benn mbir bu ci yokk mooy dafa ne toogut loolu nag euh, majaaz ngir ne euh, dafa am beneen riwaaya bu ne fa qaama maanaam mooy dafa dug taxaw daal di laajte ne ko ayna turidu an euh, ayna tuhibbu an u min baytika ana nga bëgg an usalli ma julli am na ci yeneen sax riwaaya an usalli laka maanaam mu julleel la ko min baytika ci sa biir ah, néeg bi te lool moom mooy riwaaya hadith bi nga xamante ne moom lañu ñu mujjee gis maanaam ayna tuhibbu an usalli laka min baytika maanaam ana fan nga sopp ma julleel la ko lool tamit day tegtale ne ah, ko maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toogoon ah, maanaam jot naa toog jot nañ koo installé muy doog a jóg waaye li muy tekki falam yajlis bi toogut majaas la maanaam li muy tekki mooy sens figuré li muy tekki mooy. ñëwul toog ñu làng waxtaan gi ba pare mu doog a wax ne walla léegi nag fan nga bëgg maanaam bi ñu toogee bañ installé wu rek dafa ne ko léegi nag fan nga bëgg ñu jull ma jullil la maanaam mooy lii moo ko taxoon a jóg lii moo ko indi moo tax mu jugee këram ñëw ba fii ànd ak ñoom Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñëw bu boobaa daf koy wax ne ko ah léegi nag wax fan laa maanaam nañ def loolu buñ paree rek bu ñu neexee ñu toog def li ñuy def leneen mais nañ def lii ba pare maanaam loolu. moom mooy li nga xamante ne moom la namm ci wax ji loolu tamit loolu lañ ciy jàngee ah waaye léegi am nga ñëw maanaam dama dama bëggoon nga ñëw kër ga ngir nangam nga ñëw fa après ñu lang nekk ci yeneen nekk ci yeneen nekk ci yeneen ba doon ñu am sax jot def loola maanaam lool tamit du sunna maanaam loolu bokkul ci euh, ci sunna mu ne su ma dégg nga ba mu ko waxee loola rek xaaral nee na fa ashartu ma daal di junjul la ko ñeel ko. ilaa naahiyatin ci ab aw minal bayti ci kër gi maanaam ma daal ni ko wàll gii laa bëgg fa qaama mu daal di jóg moom rasulullahi sallallahu alayhi wasallam maanaam nga gis ne jóg gi ci mooy wane kom kon toogoon na ah nga toogoon na fa qaama mu jógee moom rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fa kabbara mu daal di kabbar maanaam mu daal kabbar maanaam mooy ubbi julli gi fa qumnaa ñu nit ñu jóg maanaam mooy wane ni ñu toogoon nañ maanaam kon mu daal di jóg fa fa fa fa saffana mu daal di euh, ñuy ñu daal di sappe maanaam ñu daal di sappe fa salla mu daal di julli moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam rak'atayni ñaari rakka summa topp nag sallama mu daal di sëlmal euh, maanaam mooy julli nag doo sëlmal comme ni nga xam ne kabbara ak sëlmal mooy ne de kabbara la ñuy ubbee julli sëlmal lañ koy tëjee qaala mu daal di wax ne wa habasnaahu ñu daal di koy euh, téye. maanaam euh, ñu téye ko maanaam mooy ne ko ah bul dem léegi nag mën ngaa toog maanaam julli nga boo pare waaye nag bul dem léegi loolu euh, mu ne ala xaziratin ci ab ñam bu ñu tuddee xazira xazira nag maanaam yàpp la boo xam ne dañ koy dagg dog doget ko ba pare lakki ko tàngal ko ba mu am ñeex ba ñeex mi génn ñu daal ci sotti perte mi maanaam loolu mooy xazira mooy lu demee rek eh, xeetu cere wala yu mel noonu sotti ko am na tamit ñu ne ay diw la boo xam ne mais xasira euh, comme li ëpp ci liñ borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim faaw mu am yàpp maanaam faaw mu am yàpp mais dañ koy dagg dagg dagg dagg day dagg yu sew maanaam baxal ko noonu ba ñu diw gi génn diw gi génn ba bëri ñu doog cee sotti li nga xamante ne moom lañ ciy wisaare yu lu demee nekk ay xeeti pepp wala yu mel noonu loolu moom mooy xasira ñam googu nag moom la ñu. moom la toggaloon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga gis ne xadis bi wuute na ak xadis Seydina Anas bi ñu romboon radiyallahu anhu ndax foofa dafa lekk ba pare doog a julli fii nag dafa julli ba pare doog a lekk loolu nag li tax mooy dañ koo invité woon ngir mu lekk maanaam invitation bi ngir lekk la ba mu lekkee ba pare ci la doog a julli fii nag invi woo gi ngir julli da moo tax dafa julli ba pare doog a lekk maanaam ngir ne la mbir mi am loolu day daal tamit am impact ci nan ngay teg teg tegalee événement yi dégg nga masalan dañoo bëggoon ngeen ñëw wàcc kaamil am dañuy wàcc kaamil ba pare doog a lekk waaye ah waaye dañoo bëggoon ngeen ñëw wàcc kaamil boobu nga ñëw lekk ba pare boobu yi ndax heure bi day def ak yu mag loolu moom xëy na naa gaar waaye dañoo bëgg invité woon ngeen añ ci boobaa boo leen añee ba pare nag bu leen neexee ngeen wàcc kaamil waaye ngeen am si nag quand même ba pare dégg nga ndax tamit loolu tamit day day am beneen mbir bu ci aju mooy nit ki mën na ne euh, masalan comme que dañ ñoo añ si moom moo tax ñuy wax maanaam kon bala ñoo wàcce kaamil nañ añ ba pare lu tax wala bala ñu fee nekk di julli wala di def leneen euh, nañ añ ba pare lu tax ngir ne ka nga invité man naa indaale xiif ngir jàpp ne bu woon a lekk këram parce que da nga koo invité ak yu mel noonu dégg nga moo tax mooy kon xasira boobu nga xam ne sanaanaaha ñun ñoo ko toggaloo ñeel ko maam ñoo ko ko toggaloon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, qaala mu ne ah, fa saaba mu daal di ah, wàcc nag fil bayti ci kër gi rijaalun ay góor maanaam mooy gaa yi ñëwoon ah ñu daal di ñëw nag fii min ahli daari ci waa kër gi rek zawu adadin ñu nekk ay lim nag maanaam waa waa waa waa koñ bi ñoom ci sahaaba yi radiyallahu anhum xam nañ ne yenente mi ngi fi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu nekk tamit ay aw lim nag fattama aw ñu daal di daje bañ dajee gis ñu toog ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam daje ci moom ngir yëg nañ ne yenente bi mi ngi fi euh, amaan na ñu war a julli ak moom wala yu mel noonu ah fa qaala mu daal di wax qaa'ilun aji wax minhum ci ñoom ne ko ayna Malik ibn Dukhaysh ana ana waaw ana Malik ibnu Duxaysin maanaam am ku ko wax ci ñoom aw wala boog ibnu Duxsun wala boog ibnu maanaam soit dañ koy dafa nekk loo xam ne Duxsun la wala boog ñu tasdiir ko ñu tuutal ko mu tudd Duxaysin euh, ba mu waxe loolu nag ndax noonu la Malik bi tuddoon radiyallahu anhu moom fekke woon na Badar euh, ci maanaam sahaaba bi radiyallahu comme ni al-imam Hafiz ibn Abd al-Barr ta'ala fa qaala mu wax baabuum leen ci ñoom ne zalika ko o oh, kooku munaafiqun ab naafiq la boo xamante ne laa yuhibbu soppul allah bur yàlla wa rasulahu ak ndawal mi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ci li mu sukkandikoo boo ko xoolee mooy zaahir bi mooy ne yeneen bi ñëw na fi te moom ñëwut kon kooku daal vraiment ab naafiq la ba pare am na yeneen yu muy tegtale yu muy wax ne looloo tax mu wax ne waajooju ab naafiq la maanaam kon euh, euh, euh, loolu tamit dañ ci gisee ni léeg-léeg Euh, nit ki mën nay mën na tegtale ak ak ak ay bu nekk ci nit wala boog ak ngaañ gu ci mën a nekk ci moom ngir sauver nit ñi maanaam ngir sauver nit ñi waaye du ko wax ngir bànneexu bakkanam itam ba mu ko waxee noona nag te beneen bi ci des mooy ne dañuy acté woo ci zahiru mbir yi maanaam nit ki lim la wan ci lool rek noonu rek nga ko mën a jugé ba mu ko waxee loolu nag fa qaala mu wax rasulullah mu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko laa taxul bul wax zalika loolu de non bul wax loolu alaa taraahu xanaa gisoo ko xat dëgg-dëgg ne kooka qaala wax na laa ilaha illa allah baatu laa ilaha illa allah wax na ko yuridu tama ngeen nam bi ah, bi zalika ci loola wajhullah jëmmi buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam xanaa gisoo ni loolu la wax maanaam loolu tamit day wane ne bu fekkente ne dafa am kenn ci eh, mbooloo mi ku wax lu dul noona te nam wax xëy na xalaatam la wax ngir li mu ak analyse bi mu def jubut maanaam ni daal di koy jubbanti te beneen bi ci des moom mooy ni jubbanti gi tamit mu rafet ni ñu koy jubbantee loolu gisoo yent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ko waxee rek daf ni ko bu wax loolu xanaa gisoo mu wax nii maanaam gisoo kooku xanaa ni nii la mel beneen bi ci des tamit moom mooy ne su fekkente ne da ngay leeral ne nit kii kat yéen li ngeen jot ci moom ci lu ñaaw demeewut noona faaw nga teg fa loo xamante ne dana ko contrebalancer maanaam munoo rek ne ah li ngeen di wax ci moom non kooku melul noonu non bu leen wax loolu rek mu jeex déedéet da nga naan xanaa gisoo ko la mel ak nii ak nii bu melul du def lii ak fii xanaa gisoo dafa wax laa ilaha illallah te jëmm yàlla rek tax mu mm-hmm. bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne kon Maalik ibn Duxsaan Duxsaan boobu wala wala ibn Duxsaan boobu radiyallahu ta'ala anhu dafa bokk kon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi moom saxaaba yu dëggu yi mm-hmm. nga xamante ne te ñi doon ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi ragal yàlla te te jublu te yàlla rek tax leen a jóg beneen bi ci def moom mooy dañuy xam ne dañ ci xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam day xam li ci xolu liñ ne ngir ne la mooy daf ni eh, yàlla rek ko tax ngir ne loolu bu li xam li ci xolu nit ñi kon du ko mën a seede day maanaam wax ah, man li ma ko gisal mooy lii te nuru moom dafa wax maanaam dafa dafa dafa seede moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci des moom mooy ne Ah, ah, ah, mu mu ne mu ne qaala mu wax ne allahu bur yàlla wa rasuluhu ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam a'lamu ñoom ñoo gën a xam maanaam loolu tamit muy dellu win wu rafet yi nga xamante ne moom la sahaaba boobu radiyallahu anhu dellu ci maanaam ne ah yàlla daal ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo gën a xam mbir mi maanaam ñoom ñoo xam aalam ñoom rek ñoom sax ñoo xam te loolu day tegtalee ne sahaaba yi radiyallahu anhum ni ñuy delloo ci yàlla ak ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci lu loolu tamit euh, beneen mbir bi ci def tamit moom mooy ne laaj bi mu leen laaj mbir mi daf leen ëpp doole maanaam dafa ëpp quand parce que euh, xanaa gisoo muy wax lii te nangam la ci jublu loolu ñu delloowaat mbir mi ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi maanaam mbir mu nit ku su fekkente ne am na mbir yoo xamante ne xamu ko ak maanaam moom gis-gisam mënta yegg foofu moom daa war a delloowaat mbir mi yëpp ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ah wax dëgg yàlla xamuma yàlla rek moo xam beneen bi ñu def nag mooy yàlla moo xam ak yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam yàlla mooy xam wallahu aalam wala wala yow mel noonu loolu ne li may xaw ma ko maanaam loolu wolof yi boo nee wallahu aalam liñ ñoom dañuy yaakaar ne li nga bëgg a wax mooy ah wax lii daal tontu bi lii la waaye nag yàlla rek a xam euh, maanaam man xamuma daal leeru ci man déedéet tegtalewul lool ne ndax jàpp farata la nga ne waaw farata la wallahu alam loolu tegtalewul ne euh, loolu li muy tekk mooy yàlla xam na lu gën a màgg lool et que xam-xam bii yi may wax yi yëpp nañ delloo mbir mi yëpp ci xam-xamu yàlla maanaam loolu lay tekki euh, loolu nag waaye moom ba paree ci loola wax na tamit la tax la tax mu jiiñoon ko naafeq mm-hmm. loolu li tax mu jiiñ ko naafeq wax na ko mm-hmm. nee Ah, bi mu ko waxee mu ne ko xaala mu ne fa inna naka ñun de naraa dañoo gis wajhahu ak jubloom wa nasihatahu akuk ah, wa nasihatahu akuk laay biiram ilal munaafiqiina jëm ci naafiq yi ñun daal dañ koo gis léeg-léeg muy ànd ak naafiq yi di ak di dem sax di leen conseiller ak yu noonu loolu nag ñu gis ñu ànd maanaam moo tax ñu jàpp ne xanaa kii am naafiq la parce que loolu loolu mandarga bu leer la ci la ko teg hmm. lu tax maanaam moom fi mu ko teg mooy dane comme que ñun dañ li ñuy gis mu koy def gisuñu yeneen ci jullit ñi di ko def ah. mooy koo xamante ne day accepté na ñu ngi mel ne tey rek bu ñu gisee koo xamante ne day day day day day def day day def ay xew-xew diineem waaye daf ci woo gaa yi nga xam ne ay saay-saay lañ di ci woo naafeq yi di ci woo ñu jubadi ñi ak di ci woo ñi nga xamante ne dañoo dugg ci bidaa bu ci anam gu leer ñenn ñu dugg ci kéefër ci anam gu leer mu di leen ci woo ba pare di di di eh, diggoo ak ñoom. dañ koy daal di mën a boole ci groupe boobu parce que naa fekk moo mën a def loolu parce que lo ak yu mel noonu loolu euh, wala boog naa fekk wala ku mel ni ñoom rek moo mën a def loolu lii moom moo tax ñoom ñu waxoon ne waa ji ab naa fekk la dégg nga waaye qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna buur yàlla de dëgg-dëgg xarama xaraamal na man ki nga xam ne qaala wax na laa ilaha illa waaye yabtaxi ma ngay sàkk bi zalika ci loola wajhallahi jëmmi borom bi sax buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam loolu nag li nga xamante ne moom moo tax fii borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, wax nañ ci ay wax yu wuute benn mooy bokk na ci li nga xam ne noonu lañ loolu dégg-dégg boobu lañ ci am mooy ne xam nañu ne kooku maanaam mooy euh, euh, Seydina Malik ibn Dukhaysil boobu radiyallahu anhu moom ab sahaaba xam xamoon nañ ko ci moom mm-hmm. beneen bi ci des mooy yenente bi sallallahu alayhi na ko ci moom ñaar ñetteel bi ci def moom mooy fekke na Badar ah, hmm. ah. ah. te loolu moom mooy comme li daloon Haatib ibn Abi anhu bi nga xamante ne ci la waxoon maanaam ci la yónnee woon leetar euh, waa Makka hmm. ba ñu euh, ci ah, moo tax ak kii wàcc mooy yaa ayyuhal lazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum min duni euh, ba loolu moom moo taxoon mu wàcc ah mooy sóoratu Mumtahana aaya boobu looloo taxoon mu wàcc ci maanaam njaal bi saar bi loolu nag kooku nga xamante ne yo yooyu nga xamante ne moom moo am léeg-léeg day am maanaam nit ki di di di di gis ne ñii kat vraiment war naa mën a wax ak ñoom wala mar naa mën a jublu ci ñoom ngir nangam ak nangam doonte trahison lay doon ci diini ji waaye loolu ak njuumte lañ ko mën a tuddee kooku ak njuumte lañ ko mën a tuddee su fekkente ne du jikkoy nit ki waaye su fekkente ne def na ko benn yoon mën na ko tuddee njuumte ñaar yoon noonu waaye bu fekkente ne loolu mooy yoonu toola li muy tekki mooy ne kooku am naa fekk la ndax xam ngeen ni ñi ñu fi wax yëpp lii nii événement événement yu ponctuel la benn xew-xew la boo xam ne benn yoon la am te la tax ay mbir la yoo xamante ne mbir yu xóot la comme fii nii amaan na moom li nga xamante ne moom moo taxoon muy mu muy muy laajure naa fekk ak yu mel noonu xëy na daal yaakaar ci ñoom nit ñu dellu ci waat ci diine ji dellu ci waat ci lu baax tax mu mu ja mu yaakaar loola ci moom te loola nekkut ne koo xamante ne day ànd ak naa fekk nekk koo xam ne tout le temps ñooy ànd waaye le simple fait que ñu gis ko benn yoon moo tax kii wax wax ji wax ko lool tamit mbir mbir la bu ma ta bàyyi xel lool moom mooy maanaa moom loolu mooy benn. ñaareel beneen bi ci def nag moom mooy ñu war a gis beneen mbir boo xamante ne bu am solo la fii mooy ne ndax ku wax laa ilaha laa kese day daal di loola da lay daa day daal di tax ba dootoo demati sawara wala day tax ba kenn dootu la mbugalati bu boobaa dañuy gis ne xadis bii leeral na ne lamu namm ci loola loolu moom mooy euh, loolu loolu mooy taxsis maanaam mooy ne dañuy tënkal dañuy jagleel benn mbir ne ndekete yeneen bi saa sam kuy wax naan ku xam ne laa ilaha illallah ku wax laa ilaha illallah da dugg àddina dañ la jéggal xeet yooyu mooy fekk yàlla tax la mhm. tax laa jóg mhm. te loola mënuy fuuta mënu mel noona ba noppi ba pare <coughs> maanaam masalan question bi mooy waaw ku ko wax ba pare nag ne du julli du woor bàyyi farata yi mais day wax laa ilaha illallah dañ naan la loolu mënta ànd manu ànd ngay wax laa ilaha illallah te yàlla rek tax laa jóg nga gëm yàlla bëgg sopp ko ba pare nga ni doo lim li mu farataal ci yow doo ko def et que yi mu xaraamal ci yow doo ci bàyyi dara loolu moom yan wut maanaam beneen bi ci des euh, moom mooy ne day tegtale ne euh, maanaam li nga xam ne moom mooy ku wax laa lii yéen am parce que bari nay hadith yoo xam ne ak ay aaya yuy leeral ne am na jëf yoo xam ne ku ko def yàlla dana la duma dana la mbugal loolu mooy su la jéggalul te loolu nag mooy ne mooy maanaam mooy ne kon jullit li muy wax mooy dana dugg aljana lay lay wax maanaam wala boog sawara xaraamal nañ ko ci moom maanaam mooy xaraamal nañ ko ci moom ba faawu xaraamal nañ ko ci moom nga xam ne day dugg safara ba faawu loolu moom ab yéefir rek lay dal moom dem safara ba faawu doo ko génn ci mukk kooku ab yéefir rek lay dal waaye du dal kii maanaam loolu lañ ci euh, nam wallahu ta'ala a'lam mu ne euh, qaala ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu ne su ma toog sa'altu ma laaj al-Husayn ibn Muhammad al-Ansari al-Husayn ibn Muhammad al-Ansari bi rahimahullahu ta'ala ci taabi'i taabi'i la bokk moom nag bokk na ci li mu ràññee ko mooy ne imam az-Zuhri rek moo solo ci moom beneen bi ci des moom mooy ne hadith bi rek la am ci euh, euh, Sahih comme Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom hadith bi rek la ci am beneen bi ci des. mooy ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rek ñoo soloo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta imam an-Nasa'i soloo na ci moom waaye ci amalul yawmi wal layla la soloowee ci moom ci téere ci téere boobu kon maanaam man nañ ni ci kutubu sitta ba kutubu sitta jeex hadith bi rek la ah, ci am ah, ci sa ci taabi'i yu mag yi la bokk ah, rahimahullahu ta'ala danga moom mu ne wowoo te moom ahadun kenn la ci bani Salim maanaam ci waa banu Salim maanaam mooy waa kër euh, Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu ndax Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu moom Salimi la Salimi al-Madani radiyallahu ta'ala anhu wowoo te bokk na min saraatihim ci seen kilifa ya te ñu gën a ràññeeku ci ñoom ci la bokk laaj naa ko moo tax mu ne ma laajaat ko an hadith yi ci hadith Mahmoud ibn Rabi' al-Ansari bi radiyallahu anhu fa saddaqahu mu dëggal bi a ci loola mm. maanaam nga gis ne kon euh, imam euh, Zuhri rahimahullah nee na dama koo laajaat mu daan ma dëgg la mbir mi noonu la demee maanaam ngir ne seen famille la bokk kon moom dana xam mbir mi mm. te euh, dana ko mën a dëggal li tax nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon indi ko moom mooy wane ni jo jàkk jooju yeneen fi yeneen bi sallallahu kon ñoom dañ koy julli maanaam ginnaaw ga dañ koo def boo xam te ne dañ koy dañ koy jullee mm-hmm. te loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala uh, indi xadis bi gisoon nañ taxrij bi ci suñu xadis bi weesu walillahi alhamdu wal mu ne baabu tayammuni fii duxulil masjidi wa ghayrihi mu ne baabu buntu at-tayammuni uh, di jëfandikoo tàmbalee ndeyjoor fii duxulil masjidi ci dugg ci jàkka wa ghayrihi ak leneen lu dul jàkka maanaam kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafay leeral ne bu ñuy julli maanaam bu ñuy dugg ci jàkka ndeyjoor la ñuy duggee naka noonu suñuy génn ci jàkka tamit càmmoñ la ñuy génnee loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sunna te mooy doxalu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaami radiyallahu anhum moo tax sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu uh, mës na dugg ci bërëb maanaam mës naa dugg ci génn ci mës naa euh, dugg ci jàkka ji juum dugal càmmoñ bi waaye dafa dawaat génn ba mu dawee génn daal di ñëw nag duggaat ak euh, ak ndeyjoor bi daal ne naa waaw kay lii la kay waaw sunna dégg loolu euh, mu wakaana nekkoon na sayyidina maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam kon lii dañuy ci ne ci tegginu jàkke ji la wax maanaam day leeral ne yii ci tegginu jàkke yi la bokk ndax xam ngeen ni bunt bi maanaam buntu yii yëpp waxoon nañ ko maanaam juróom fukki bunt yi ak juróom benn wala boog juróom fukk ak juróom maanaam bu la neexee nga ni juróom fukk juróom ngir ne dafa am feneen foo xam ne day wax baabul rek te tuddeewu ko tur waaye bu dee juróom fukk loolu mooy jur bu dee boo ko ci boolee mu nekk juróom fukk ak juróom benn muy cinquante-six soo ko ci boolewul mu nekk cinquante cinq bunt yoo xamante ne yëpp ci jàkka lay wax ak ci tegginu jàkka ak xormay jàkka la dagana def ci jàkka ak la ko daganut ak lan moom moo dagan ñu mën faa jullee ba ko jàkka ak lan moo ci daganut loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci lii nga xam ne day leeral teggin yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci jàkka muy wane ne lii tegginu jàkka la te bokk na ci moom mooy di tàmbalee dugal tànk ndeyjoor bi ah mu ne te loolu du du nag bërëb boobu kese maanaam ngir ne bépp bërëb boo xamante ne moo gën beneen bërëb ba ca des da ngay tàmbalee ndeyjoor loolu nag gisoon nañ ko ci hadith bi nga te ne mooy hadith buntu bi insha allah taala mooy hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha gisoon nañ ko mu ne wa kaana nekkoon na ibn Umar mooy sayyidna ah, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma yabda'u daan tàmbalee bi rijlihi ci tànkam bi al-yumna ndeyjoor bi loolu moom la daan tàmbalee su daan dugg ci fa iza xaraja waaye saa yu daan génn bada da daan tàmbale bi rijlihi ci ci ci ci tànkam al yusra bu càmmoñ bi ah, lu mel nii nag nga xam ne xadis la maam lu mel nii ñëw na ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu imam eh, al-Hakim rahimahullahu ta'ala solooku bu naan min as-sunnati iza daxalta al-masjida an tabda'a bi rijlika al-yumna wa iza xarajta an tabda'a bi rijlika al-yusra maanaam dafa bokk ci sunna mooy Ah, su maam dafa bokk ci sunna maam te loolu bu ko sahaaba waxee radiyallahu anhu li muy tekki mooy ne ci yeneen bi lañ ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam mooy booy dugg ci jàkka nga tàmbalee sa loxo ndey sa tànku ndey joor sooy génn ci jàkka tamit nga tàmbalee sa tànku ah, càmmoñ loolu nag mooy feek yaa ngi am kàttan ci man koo def te loolu ah, mu ne kon mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajir al-Azdi al-Washihi rahimahullahu ta'ala Abu Ayyub al-Madani al-Makki bokk al-Makki rahimahullahu al-Washihi thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon moom mooy ne moom mi ngi ga Euh, mi ngi gane adduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi tàmbalee di mokkal euh, di jàng hadith yi cent cinquante-huitième année fekk boobu mu am fukki at ak juróom-benn mu tàmbalee nag daal di yit jox yitte gu mag ci xam-xam ak di jàng hadith yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci deux cent quatorzième année bi ci la nekkee qaadi ah, dëkkoon nekkoon Makka dëkkoon fa nekk qaadi ba nga xamante ne foofu la maa mu nekk qaadi ba juróomi at la fa maanaam bu juróomi at ya jeexee mooy atum deux cent dix-neuvième année ci la jugee foofa ci maanaam ci qaadi boobu maanaam mooy nekk juge ba euh, delluwaat Basara ndax foofu la cosaanoo Basara mu daal di koy génn nag adduna ci Rabiul Aaxir maanaam ci deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam moom nag imam al-Bukhari solo na ci moom ci cent quarante hadith moom ci sëriñu euh, imam al-Bukhari yu mag yi la bokk rahimahullahu taala ak imam Abu Dawud ñoom ñoom it solo nañ ci moom te kenn doxul seen diggante euh, loolu nag boo xoolee li mu génn teel a génn adduna moom waral na ko ndax mi ngi génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax imam Abu al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante Abu Dawud 68 xadis la solo ci moom ñeneen ñi ci des ñëpp tamit solo nañ ay xadisam mooy hmm. waa ashaabu kutubu sitta waaye nag dafa am ku dox seen diggante ak moom ci kutubu sitta yëpp mi ngi ci am 245 xadis moom euh, al imaam Sulaymaan ibn Harb al-Makki thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala Abu Ayyub rahimahullah mu ne qaala lana haddathanaa euh, Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj euh, Abu Bistam rahimahullahu ta'ala al-Awtaki summa al-Wasiti summa al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna 82e année am ñu ne 86 wala 83e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk imaamu waa Basra rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin an al-Ash'ath ibn Sulaym moom jotoon nañ ko gis moom Ash'ath euh, mooy Abu Sha'sa maanaam gisoon nañ ko waaye bañ ko di gisee Abu Sha'sa la tuddoon ci la la maanaam Abu Sha'sa ah maanaam mooy Ash'as ibn Abi Sha'tha mooy euh, voilà maam Ash'as ibn Abi Sha'tha maam noonu lañ ko gisee woon mm-hmm. ah euh, rahimahullahu ta'ala moo tax Abu Sha'tha ba moom moo tudd Sulaym ibn Aswad ah rahimahullah Abu Yazid al-Muharibi al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mooy muhaddis bi mm-hmm. muhaddis bu mag a mag a mag a mag la moom lañ noonu nag Ibn Hazm rahimahullah da doon wax ne majhul la mm-hmm. xamuñ ko waaye. Euh, loolu garawut ndax euh, moom le fait que imam Ibn Hazm rahimahullah xamul ne xamu ko ànd ak ku siiwa siiw la mm-hmm. nekk ku mag ñëpp xam nañ ko mu nekk ci siqaat yu mag yi muhaddisuna yu mag yi euh, rahimahullahu taala loolu wàññiwu ko dara ndax imam Ibn Hazm rahimahullah hatta imam at-Tirmidhi daf ni majhul la maanaam xam nga kooku ah <laughs> imam at mu ne xamuñu ko ko xam ngeen ni yàlla def loolu li ko waral nag mooy lii moom fii la dëkkoon te génnut voilà te période jamono jooju tiir yi gaawe wut woon ni mu daan doxee gaawe wut woon comme léegi wala bokk comme ci ginnaaw gi dégg nga moom euh, euh, euh, moom mi ngi génn àdduna kon seen imam Ash'ath ibn Sulaym rahimahullah mi ngi génn àdduna ci cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ca Kufa Euh, wala boog euh, euh, waaw ca ca ca Kufa maanaam an Abu Sha'tha an Abu Sha'tha an abi Abu Sha'tha voilà Abu Sha'tha moom lañ doon maanaam abi Abu Sha'tha hmm. moom mooy baayam moom moom moo génn adduna moom mooy baayu Ash'ath ibn Sulaym bi rahimahullahu ta'ala moom moo génn moom mooy moom mooy mooy faqih bu mag bi wala moom mooy muhaddis bu mag bi am na keneen koo xamante ne Abu Sha'tha la nekk. muhaddis maanaam abu euh, abu sha'sa ñaar la mm-hmm. dafa am ki nga xamante ne moom mooy muhaddis bu mag bi moom lañ doon wax naan maanaam moom la kii xam ne xamul imam Tirmidhi euh, astaghfirullah imam euh, Ibn Hazm mais ma voilà ko xamul tamit baay bi maa xamul doom ci tamit mm-hmm. dégg nga keneen kooku nag ni mu tudd moom mooy Jaabir ibn Zayd moom abu sha'sa boobu mm-hmm. Jaabir tudd rahimahullahu ta'ala alors que kii nii muy Abu Sha'thabi moom tudd noonu ni mu tudd moom mooy Sulaym ibn Aswad comme niñ ko waxe woon léegi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 82e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi sallam Abu Hatim ar-Razi nee na min at-tabi'in la yus'alu anhu maanaam ci yi ñu dul moom ci ñooñu la bokkoon le fait que moom Ibn Hazm xam tamit wàññiwut lu bari dégg nga mu ne an Masruq muy ci taabi'i yu mag Masruq ibn al-Ajda rahimahullahu taala dàqal tam nekkoon Abu Aisha gën al-Hamadani al-Wadi mooy kuufi bu kuufi la moom tamit rahimahullah nekk qaadi bu mag ci Kuufa rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 62e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ñu solo ci sayyidat Aisha la radiyallahu anha ak maanaam solo tamit ci waa Kufa mel ni sayyidna Abdullah ibn Mas'ud ak sayyidna Ali radiyallahu ta'ala anil jami' mu an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom tamit gisoon nañ ko gisati ko deux mille deux cent dix xadis moom mooy musnadam euh, mi ngi euh, am ci ay xadis cent soixante-quatorze yoo xam ne muttafaqun alayhi la ci deux mille deux cent dix yi dégg nga radiyallahu ta'ala anha anna qaalat nee na kaana nekkoon na nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu doon na soppoon na lool maanaam gis nga ci beneen biñ ko gisee daanaka yuhibbuhu la woon maanaam yuhibbuhu soppoon na lool maanaam yéemoon na ko maanaam mooy soppoon na lool at tayammunu di tàmbalee ndeyjoor mastataa feek mi ngi am kattan gi feek mi ngi am kattan gi loolu ci tam ci ah, ah, ndeejoor la daan tàmbalee fii fi sha'ni yi ci mbiram yi kulli yi lépp fii tuhuri yi ci laabam maanaam ci laabam ndeejoor la doon tàmbalee maanaam bu daan jàpp ndeejoor lay tàmbalee ah, ah voilà lépp lu am ci wàllug laab ndeejoor lay tàmbalee bu daan soccu ndeejoor lay tàmbalee bu daan maanaam li muy def ci yu mag gi yëpp lay tàmbalee dégg nga buy sangu càngaayal farata tamit wàllu ndeyjoor gi lay njëkk a raxas doog a raxas wàllu càmmoñ gi ak yu mel noonu loolu yëpp maanaam moom mooy di daan tàmbalee ndeyjoor watarajuli yi ak ci peñewu gi watanauli yi ak ci sol dàll gi maanaam bu daan peñe bopp bi tamit naka noonu ndeyjoor lay tàmbalee kon bu boobaa maanaam ak wat gi tamit tey gisoon nañ watin gi nan lay deme maanaam mooy ne ki lay wat mooy taxaw ci sa ginnaaw mm-hmm. bu boobaa moom mu tàmbalee ci ndeyjooram mu nekk sa ndeyjoor itam maanaam noonu lay tàmbalee mu tàmbalee ci kanam dooga ñëw ci ginnaaw mm-hmm. loolu tamit ngir ne kanam yi moo gën a tedd ginnaaw gi mm-hmm. loolu tamit lool moom mooy li nga xam ne moom moo mooy mooy sunna sayyidina Abu Talha mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu moom moo watoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu euh, comme ni na Anas wax radiyallahu anhu ni ñun sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa daan def buñ daan julli ci sàpp bi dañ daan njëkkante ndeyjoor bi wàllu ndeyjoor bi lañ daan njëkkante lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa Euh, lu ci ëpp ci ndeyjoor bi dana tourner ci ndeyjoor bi voilà maanaam bu ko defee ñu a euh, féeteeg moom ak ak yeneen ak yeneen voilà maanaam ndeyjoor bi daal moom daal la jox wax nañ nag fi nga xamante ne moom càmmoñ bi lañ koy jëfandikoo lu demee nekkee maanaam nit ki buy dindi sobe walla bokk muy nekk ci wanag bi wala yu mel noonu loolu jëfandikoo ndeyjoor bi mooy la nga xamante ne moom mooy la ca ràññeeku. hadith bi gisoon nañu euh, taxrijam hadith numéro 168 euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat hadith numéro 5380 5854 ak 5926 imam Muslim indi na ko hadith numéro 268 ñaari yoon imam Abu Dawud hadith numéro 4140 imam An-Nasa'i indi na ko hadith euh, imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 608 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 112 421 5059 ak 5000 deux cent quarante imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro quatre cent un euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko vingt quatre mille six cent vingt sept vingt quatre mille neuf cent quatre vingt dix vingt cinq mille cent quatre vingt cinq mille cinq cent quarante cinq vingt cinq mille six cent soixante quatre ak vingt cinq mille sept cent soixante trois wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu hadith bi rahmatullahi ala jamii mu ne baabun buntu ngi nii hal tun ndax dañuy wëlbati ndax dañuy jéqi xuburu bàmmeelu mushriki ah, bokkaale katal jaahiliyyat ñi nga xam ne ñoo dund jamono ceddo maanaam jamono jooja ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dund mooy jamono ji nga xamante ne l'islam ñëwagul ah, wala boog nit ñooñu duñu woon ay jullit ay yéeféer lañu woon seen armeer ya mooy armeer ya loolu lay ndax dañ koy mën a jéqi wala taxu ñu daal di jàppee makaanu bërëb ba masaajida jàkka wala jumaa maanaam nga xam ne dañu fekk ay armeer ah armeer yi armeer yi la ñu daan koy jeqi bu ko defee ñu mën fa jullee ah loolu maanaam euh, ñu loolu euh, borom xam-xam yi euh, ci loola loola bokk na ci li koy dëgëral inshaa allahu taala li muy wax waaye nag loolu tëgtalawul ne comme li al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah ne bu dee armeeru jullit ñi rek du dagan ñu def ko déedéet waaye su fekkente ne armeeru jullit ñi la su demee ba nga xamante ne raaf na complètement ba amul ba mënatu la maanaam ma nga xamante ne kenn jëfandikoo tooku te ña fa nekk maanaam fekk na kenn jëfandikoo tooku lu yàgg yàgg yàgg waaw kay bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhi li ci bëri ci ñoom wala lu ëpp sax daganal na ñu mën ko ñu mën koo def jàkka ndaa dañuy wax ne euh, waqf la maanaam fu mooy euh, loo xamante ne kenn moomatu ko dafa am maanaam dañ ko moom masalan tey bu ma tool bi waqfu la euh, ngir njirim yi bu boobaa kenn moomutu ko amutuma ci sañ-sañ kenn amutu ci sañ njirim yi rek ka ci am sañ-sañ njirim yi ñoo koy moom te benn njirim mu sañu koo jël a moo ko moom côté bàyyi ña ca def maanaam loolu mooy waqfu masalan tey jàkka loolu tax jàkka mën ta nekk lu dul waqfu maanaam jàkka tey mënoo koo tabax ba pare daal ne euh, mais nag suuf si maa ko moom ba léegi maanaam jàkk boo xësee ba ba def amat mënatoo koo jaay mënatoo koo maye mënatoo ci am sañ-sañ amutoo ci dara yaa ko def jàkka waqfu la armeer tam noonu la demee armeer waqfu la maanaam boo ko xasee ba tek nit ñi ñoo ñëw di julli si déedéet ñu leen ci rob waaye moomutu ko ba mu def ba mu def su fekkente ne euh, dafa am maanaam euh, terrain bi dafa am ku ko moom daan ne mën nañ fi suul fii ak nangam maanaam euh, ak yu mel noonu. loolu mën naa ne moo tax nit tamit mën naa ne sama kër sama armère bu ma deewee nañ ma suul sama kër gi loolu mën naa ne mm-hmm. maanaam euh, amul benn restriction ci wàllu boobu mm-hmm. euh, bu boobaa nag nit ki bu fekkente ne julit bi maanaam euh, armère bi dem na ba nga xamante ne léegi maasale na complètement te yàgg na kenn suulu fi kenn yàgg na def na ay ay ay wala yu mel noonu bu boobaa borom ko xam lu ci ëpp rahmatullah am dañuy daganal ne mën na fi na def jàkka wa lu tax kenn jëfandikoo to ko léegi mën nañu koo def jàkka waaye mënuñu ko def leneen lu dul mel noonu lu tax parce que kenn moomut maanaam kenn euh, euh, bu dee bu dee na koo def jàkka ndax kenn moomutu ko kenn kenn ndax waqfu la waaye bu dul waqfu rek mënefu ko def hmm? maanaam euh, maanaam bu amee ku ko moom ba mu des bu amee ko moom bërëb boobu xanaa loola dégg nga mu ne waaye li xawli nabi ngir wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ma ne beneen bi ci des tamit moom mooy xorma am na xorma bi julli bi bi nga xamante ne moom lay jullit ñi am yéeféer amuñu ko bi jullit ñi am loolu yéeféer amuñu ko loolu moom moo tax maanaam ñoom fu fu fu fu ñu nekk même bu fekkente ne sax seen euh, yaram yaa nga fa ba léegi mëneef na ko dijjiti dem yóbbu ko feneen moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi naan euh, tey bu fekkente ne nit ñi maanaam jullit ñi dañoo song ab dëkk yéefér euh, ñuy xeex ak ñoom waaye mënuñu leen a gañe bu ñu demee daal di yàq armères yi maanaam yàq toj toje armères yi dem loolu day dagan ngir ne ah yéefér yi amuñu boobu xorma maanaam amuñu orma boobu jullit ñi am waaw niñ mënee ñëw yàq seen kër yi noonu lañ mën a yàqee seen armères yi dégg nga euh, waaye nag euh, moo tax mu ne li xawli nabi sallallahu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laana rabbuna allah bur yàlla al yahuda ñoom di ittaxazu dañoo jàppee xubura bàmmeeli anbiya im seen eh, yeneen masajid ay jàkka maanaam ay maanaam mooy ay ay julleekaay maanaam lool nag insha allahu taala daan ci ñëw ngir euh, la wax ne maanaam rëbb nañ leen tax lu tax ñoom seenu rëbb am doole ñu ne ndax bàmmeel yi maanaam dañoo jël ñu gën a tedd ci nit ñi ñu gën a baax ci nit ñi te ñooy yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ñu daal di ñëw jël seen jàkka yi maanaam seen seen armères yi seen bàmmeel yi fi ñu fi ñu jël ñu jëm tabax fa euh, tabax boo xamante ne dañ koy dañ koy dañ koy sujjóot maanaam dañ koy def sujjóotukaay di di di jaamu euh, tabax yooye loolu ngir ne masjid dafay tekki euh, benn julleekaay waaye masjid day tekki Euh, fu ñuy sujjóote euh, ndax comme day tekki fu ñuy sujjóote baat yi baat yi nag dafa am lu ñuy tuddee euh, maanaam lu ñu baatu xaqiqa li ñuy wax xaqiqa awfiya xaqa lughawiyya boobu ñu doon wax ak ak bu ñu waxee baatu masjid ci lugha mooy bërëb bu ñuy sujjóote loolu moom mooy baatu masjid amma bu ñu demee ci xaqiqa lughawiyya maanaam maanaam xaqiqa shar'iyya maanaam moom mooy jàkka moom lañ koy doog a tuddee jàkka waaye yahuud yi amuñu woon lu ñu tuddee jàkka ñoom yahuud yi euh, synagogue lañ am ñoom fi ñuy fi ñuy jullee doonu tudd jàkka moo tax hadith bi di tegtalewul synagogue yi ndax bu doon synagogue yi lay tegle masaani ay lay wax mm-hmm. waaye masaa masaajid la wax maanaam mooy one ne kon euh, ñoom jàkka bu ñu fu ñuy sujjóotee la la ci yenente bi sallallahu jublu te loolu dina ko gën a leeral inshaa allahu taala ci hadith yi ñëw ci buntu bi inshaa allahu taala waaye liñ ci namm daal mooy ne li nga xamante ne te loolu beneen la bu boobaa dañuy daal di gis ne euh, baat bi day daal di nekk soit mu nekk loo xam ne majaaz la mu nekk majaaz la wala mu nekk xaqiqa bu dee xaqiqa la bu boobaa moom mooy bërëbu sujjóotukaay bu dee majaaz la te loolu moo indi mu ne de wëlbatiku ba dem nekk xaqiqa shar'iyya moom mooy jàkka te bu fekkente ne tere dafa ñëw te loolu insha allah danañ danañ ci ñëw euh, tere dafa ñëw mën na nekk en même temps xaqiqa ak majaaz mm-hmm. su dee verbe kii la euh, affirmatif la maanaam bu may wax dara ma nekk ci dans ci affirmatif mm-hmm. bu boobaa mën na euh, wala boog maanaam bu may affirmer dara plutôt mën na nekk xaqiqa wala majaaz ma mën na nekk xaqiqa wala majaaz mm-hmm. waaye mënata nekkandoo ñoom ñaar waaye su dee damay cere boobaa mën xaqiqa ak majaaz yëpp mën nañ cee dugg loolu mooy lan mooy tey par exemple bu ma nee euh, tey de tase naa ak gaynde tey gaynde ci tey ki ba taseel gaynde la hmm. gaynde laa taseel xam nga mën naa nekk ne gaynde maanaam mooy rabu àll boobu laa taseel mën na nekk ni nit koo xamante ne dafa jàmbaare bañ tuddee bañ naanu kooku gaynde la laa taseel mais manuta nekk ma ni tey ki ma tase tase naag gaynde laa taseel ci mbedd mi bi ma génnee gaynde laa gis fekk ne li ma ci jublu mooy man na mooy ñaar ñëpp en même temps loolu mënta ne mhm. alors que tey bu ma ne la woon ah bu tooñ gaynde de bu boobaa mën naa cee jublu ñaar ñëpp maanaam mën naa cee jublu en même temps nit ki nga xam maanaam gaynde al ah, gaynde gi euh, mais mën naa cee jublu en même temps Euh, nit ko xamante ne daa jàmbaare bu mel ni gaynde ma ne bul tooñ gaynde de maanaam kon bu dee ci tere la mën naa jëlandoo ñaari maanaa yëpp waaye bu dee ci information la mënut a jël ñaari maana yëpp maanaam benn maanaa rek la mën jël loolu moom moo tax manoo ci biir wax ji yeneen bi sallallahu alayhi information bii mu joxe ne ñoom dañoo jàppee seen bànneelu Euh, yeneen yi alayhimu salaam mu nekk bërëb maanaam mu nekk mat masjid mënta nekk en même temps place bi ñuy sujoote mm-hmm. maanaam ñu def ko jaamu maanaam di jaamu bërëb bi di ci sujoot mm-hmm. et en même temps mu nekk ne dañoo tabax jàkka autour mu wër ko nekk loolu mënta ne mm-hmm. maanaam faaw day nekk benn ci maanaam yi te comme ñoom amuñu woon lu ñuy tuddee jàkka amuñu woon lu ñuy tuddee jàkka comme ñu niñ ko amee moo tax ñoom li ñu li li li ñu am li mu tudd moom mooy kon place su sujjóotukaay te loolu la yahuud yi doon def comme yeneen bi sàngam fii la nekk ñu daal di koy xam identifier ko rek daal di tabax ci kawam ab statue boo xamante ne foofu lay nekk ba pare ñuy ñu wër wër ba tiku di di di màggal statue bi ba beneen génération bi ñëw di jaamu statue bi mm-hmm. loolu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne yahuud yi Eh, dégg nga ñoom eh, yàlla rëbb na leen ngir loola dégg nga hadith bii nag imam al a rahimahullah dana ko indi insha allahu taala ca kanam mu ne wa maa yukrahu muy leeral ci leneen mbir bi nga xam ne moom la ñuy sib min as-salaati ci julli fil qubuuri ci bàmmeel yi maanaam bu ñu nekkee ci biir armeel yi julli gi ñu fay julli dañ koo sib loolu nag li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu la wax Euh, ah, imam Ahmad ibn Hanbal moom dafa jàpp ne mooy Hanabil Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dafa xaraam ci lu ñu doyal amma ñeneen ñi ci def ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dañ koo sib rek yëggul ci degré xaraam maanaam julli ci biir armeel mhm. euh, wala ci biir ci bàmmeel loolu euh, yëggul ci xaraam dañ koo sib kese mhm. bu boobaa nag julli ci biir ak julli jëm ci bàmmeel bi ak julli ci kaw bàmmeel bi ñoo yem ñoo bokk àtte Euh, léegi nag ñu wuute tamit ba tey ci lan moom moo tax ñu daga ñu tere ko borom xam-xam yi rahmatullah wuute ci ne bu fekkente ne euh, euh, li ñu nekk ay médd moo tax mm-hmm. ak sobe bu boobaa bu ñu lalee ci kawam dañ fay mën a jullee mm-hmm. bu amee lu ñu ci kawam dañ fay mën a jullee waaye am na ku kii wax hadith bu nekk Sahih imam Muslim mi ngi ci Sunan imam Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak Nasa'i rahmatullah alayhi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne eh, la tajlisu fi la tajlisu ala al-qubur wala tusallu alayha wala la tajlisu fi al-qubur wala tusallu alayha bu leen toog ci bàmmeel yi bàmmeel yi bu leen ci toog eh, niki noonu bu leen julli ci kaw bàmmeel yi maanaam eh, ak ak ak ak hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bu nekk ci sun sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah Yonent bi sallallahu ne al-ardu kulluha masjid wala masajid illa al-maqbarati wal hammam bàmmeel maanaam suuf si lépp ay bàmmeel kii la place bu ñu mën a jullee la ba mu def maqbar maanaam mooy bam armeer ba mu def armeer ak lan mooy mooy ba mu def ak wanag bàmmeel ak wanag armeer yi ak wanag yi mënuñu faa jullee waaye dañuy gis ni li ñuy tere moom mooy ngay julli ci kaw bàmmeel bi maanaam bàmmeel bi nekk nii ngay julli ci kawam te loolu li ko waral mooy xorma bi nga xamante ne mooy diisal nit ki ngay diisal nit ki tëdd ngay ci kawam kon loolu li nga xamante ne moom mooy liñ ci tere loolu tax xadis maanaam bi bunt bi moo tax xadis yi nii bokk na ci xadis yi nga xamante ne am na ñu bari dafa lënt ci ñoom ngir ne euh, ni ñuy déggee mbir mi ñoom dañoo jàpp ne li muy tekki moom mooy jàkk bu nekkee ni ab bàmmeel wala armeel ab bàmmeel nekk ci jàkka ji place bi ñuy jullee waaye ñu wërale ko bu boobaa dañuy dañuy tere ku ci jullee fekk bokkut ak loolu loolu dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala loolu moom moo mu indi buntu bi mu indi imam al-Bukhari rahimahullah leeralaat yokkaat leeral ci mi daal ni war a gis na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis na ko yu yusalli muy julli inda qabrin mu naan ko al ko doon won bi ne mi ngi ne bul jublu ci bàmmeel bi maanaam loolu la ko doon wax moom nag dafa njëkkoon a foog ne alxamar alxamar la ko doon wax maanaam euh, bi euh, kii bi euh, weer wi weer wi waaye ba mu noppee ki la xam ne ndekete bàmmeel bi la ko doon la ko doon joxoñ naan ko bàmmeel bi bàmmeel bi maanaam mooy bu mu jublu julli jublu ci bàmmeel bi kon ñu gis ni li ñuy teree tamit foofa mooy nga jël bàmmeel bi nekk nii nga def ko xibla di jublu ci bàmmeel bi di julli ci bàmmeel bi mu nekk sa xibla loolu tamit dafa xaraam ah comme ni te loolu xaraam gi dafay leer lool bu baax day day loolu xaraam gi day leer amaa di julli jublu ci bàmmeel bi rek maanaam ngir ne bàmmeel dafa nekk nii euh, wala armeel nekk nii ngay julli jub jublu ci fekk yow kaaba ga ngay jublu te ñoom taxul ngay jublu lool moom kenn xaraamalu ko loolu kenn xaraamalu ko ci ci biir rek la yegg bu fekkente ne euh, bàmmeel bi maanaam su su fekkente ne bàmmeel bi. Euh, maanaam mënoo mënoo koo mooy mën nga mën nga koo mooy boobu mën nga koo mooy soo ko mënta mooy moom loolu mënoo ci jul maanaam parce que par exemple tey fii ñuy julli fii euh, xibla bi nekk nii fekk fi jàkkaarloog suñu ci bi armeer la kooku mënuñu ko mooy day foog fii la ñuy jullee ah comme comme comme comme comme comme comme ñun suñu koñ KMR ni ni di ja ja armeer bi mel ak jàkka ji bu ñuy jublu xibla jàkka ji ñun bu ñu nekkee ci biir jàkka ji di julli. armeer yi nii lañ def maanaam benn koñ maanaam mbedd mi moo dox diggante jàkka ji ak armeer yi voilà foofu foofu loolu ci biir amu ci munuñu ko mais bu fekkente ne bàmmeel dafa nekk nii muy julli jublu xibla mais bàmmeel a ngi nii sama kanam muy jublu jublu muy julli jublu xibla loolu euh, loolu bu ma ko mënee moytandiku loolu la ñu wax naa ko moytandiku waaye du yàq sama julli te loolu bokkul ci li xaraam lu ñu xibla moo tax mu ne walam ya'mur imam al-Bukhari teg ci rahmatullah alayhi ne walam ya'mur te dugalu ko al-i'adata baamu maanaam waxu ko ne ko ah kon baamu waatal si julli ndax da ngay jublu maanaam fi ngay jublu xa bàmmeel boo fa ne ah, amma li nga xamante ne nag moom moo aju ci di julli ci bàmmeel boo xamante ne maanaam di jublu ci bàmmeel boo xamante ne eh, eh, eh, maanaam maanaam Euh, loolu il faut xam lu tax te bon wala maanaam boobu daan ci ñëw buñ dëgg see ci xadis bi ngir mu gën a mën a leer allahu ta'ala mu ne qaala bil isnaad al muttasil yaa wal kitaab la haddathana Muhammad ibn al-Musanna moom Abu Musa al-Zamin ah, mi ngi gane adduna euh, cent soixante ci année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna bokk ci juróom-ñeent ñi nga xam te ne waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ seen ay ci lu amul dig-dig la mooy euh, mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy ibnu Sa'id al-Qattan euh, rahimahullahu ta'ala euh, muy Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan hafiz rahimahullahu ta'ala mi ngi génn mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Hisham muy ibnu Urwata ibnu Zubayr ah, ibnu al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ah, Abul Munzir al-Qurashi moom mi ngi génn ad mi ngi génn àdduna soixante yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quarante-quatre ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na akhbarani xabaar na ma abi sama baay Urwata ibnu Zubayr ah Ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdullah gane àdduna ci vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk fuqahaa sabay rahmatullahi alayhim mu ne an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala gis nañ ko léegi soxna yéen fi saa bi kon euh, waa Basra ñoo ko solo ci waa Madinatu Munawwara ala sakin afdal salaatu anna Ummu Habiba mooy euh, radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, wa ummu salamata radiyallahu ta'ala anha ñoom ñaar ñi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zakarata dañoo tudd kanisata ay ay jàngu kanisa mooy jàngu mooy église yoo mm-hmm. xam ne ra'aynaha gis nañ ko mm-hmm. bil Habasha ci Habasha mm-hmm. fii tasawir fiiha boo xam ne nekk na ca tasawir ay ay ay ay tabax maanaam tasawir moom mooy ay tabax yoo xam ne mooy koy tamatir rek mooy ay tabax yoo xamante ne dañ koy teg yoo xam ne day jël forme nit wala forme luy dund loolu nag dafa xaraam gisoon nañ ko mooy yooyu nga xam ne yooyu dañuy dañuy tabax Euh, defar loo xamante ne dafay am jëmm mhm. lool dafa xaraam moom kooku moom xam nañ ko mhm. te moo tax bii nga xam ne tudd nañ ko te lii mi ngi am juróomi juróomi fan laataa yéen tamit saa di génn àdduna xew-xew ñuy nekk mhm. maanaam seen waxtaan wi dégg mu ne fa zakarata ñu di tudd lool li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yenente bi ne sallallahu alayhi wa sallam inna li wër wër mooy ulaayika yooyu légaay iza kaana bu nekkee fii mu ci ñoom ar-rajulu saalih nit ku sell te baax fa maata mu génn àdduna mm-hmm. banaw dañuy tabax ala qabrihi ci kaw bàmmeelam masjidan su jootukaay gis nga mm-hmm. maanaam waxul euh, xawla mm-hmm. wa waxul li wër xabroom waxul lool de ci kaw xabru bi la ñuy tabax masjidu suñu su jootee te lii moom mooy li nga xamante ne moom la mboolem suraax yi wax euh, dégg nga euh, dégg nga kii imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr al-Hafiz al-imam ibn al-Arabi al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani imam al-Hafiz Badruddin al-Ayni Abul Walid al-Baji ak ñeneen rahmatullah alayhim imam al-Baydawi imam an-Nawawi al-Qadi Iyad imam al-Qurtubi rahmatullah al-jami' ñun ñëpp noonu lañ noonu lañ ko tekkee maanaam mooy place bi ñuy ñoom sujjóotukaay bi maanaam kenn ci ñoom tegtalewu tekkeewu ko jàkkañ te imam al-Baydawi lu gën a kawe te lool al ay nii ayni da koo da koo mooy ne dani su fekkente ne loola dañ koo def ngir maanaam parce que li xaram mooy teg ko ngir màggal nit ki maanaam jëmm jooju ngir di ko màggal di julli di jublu ci bàmmeel bi wala boog nga koy sujjóot wala ngay taxaw di ko ñaan mm-hmm. su fekkente ne nag euh, dafa nekk comme masalan nitu yàlla nga xam ne da nga fay teg place bi mu nekk nga tabax ci li ko wër jàkka ngir màggal maanaam ngir barkeelu ci ci nitu yàlla boobu loolu moom dafay nekk sax lu faf loo xamante ne dañ koy sopp dootul nekk ci lu ñuy tere mm-hmm. yamutul sax ci ne day dagan waaye dañ koy sopp mm-hmm. loolu moom mooy gisinu nit maanaam borom xam-xam yi ci àttee xadis yi mm-hmm. ah, li tax nag ñu kii ko mooy ne am na ñoo xamante ne xëy na seenu dégg-dégg ci xadis bi dafay wute te imam Al-Bukhârî rahimahullah boo gisee ni mu agacé xadis ni mu waxee euh, bu ñuy parce que dafa ne bàmmeelu armeeru yéefiri mm-hmm. armeeru yéefiri la njëkk a wax mm-hmm. ne dañ koy euh, dañ koy wëlbati mm-hmm. ngir mën faa def jàkka kon bu boobaa ñu daal di ciy xamee ne euh, kon li tax mu indi bunt bi ak xadis ak li mu leeralee xadis yi bokkul ak ne fii kenn du fi sa jàkka manta nekk ci ab armeel maanaam jubluwuñ ci loolu hmm. loolu tax même hatta borom ko xome rahmatullahi alayhi bi ñu wuutee ci sens bi parce que dañ ne su fekkente ne sobe rek la ñuy wax hmm. moo tax kon bu boobaa moo tax imam maa nga mooy Shafi'i rahmatullah moo tax loolu daanaka mooy seen ma hmm. mooy ne su fekkente ne place bi maanaam dañoo euh, wëlba suuf si suuf si jaxasoog deret yeeg dëkk yeeg yooyu noonu bu boobaa suuf soos mënuñu faa jullee mm-hmm. ndax sobe bi mu nekk sobe mm-hmm. waaye su fekkente ne dañ koo dindi te gisuñu ci yooyu yëpp boobaa ma nekk na faa def jàkka mm-hmm. ñu fay jullee te jàkkee jumaa yenent bi la woon armée la fa amoon fienal yi jumaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam armée la amoon moom la ñu jël moom la ñu dindi wëlbati waat maanaam wëlbati suuf si loolu li tax ñu koy wëlbati mooy ngir mën a isoler yax yi yax yeeg yooyu yëpp ñu dindi leen bu ko defee ñu mën a jullee foofu waaye su fekkente ne nag nit ñaa nga fa ba tey ñu mën a jullee ci kaw ngir ne ki nga xam ne moom mooy ki génn àdduna munoo toog boo maanaam toog ci kawam ak yooyu loolu yooyu la ñuy tere am nag ñu jàpp ne rahmatullah ne ah déedéet du loolu rek mooy problème bi mais ah, le fait que muy sobe maanaam muy am sobe maanaam dëttu nit ñi deretu ñi décomposition yaram yi yooyu noonu moo tax duñ fa mën a jullee ci kaw loolu suñu jëloon si jaada teg ko ci julli gi dana baax te ci kaw loolu diggante ñaari bàmmeel yoo xamante ne dañ leen a teg bàmmeel nekk fi bàmmeel nekk fi diggante ñaar yooyu mën nañ faa jullee moo tax même jàkka te loolu borom moom ngir yi da dëppoo nañ tey bu amee ab armeer mu am jàkk ci digg armeer yi foo xamante ne kenn suulu fa kenn jàkk jot dañ fay mën a jullee maanaam nga gis ne maanaa yi nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith yi ak li tax euh, hadith yi ñëw maanaam maanaa yooyu loolu yëpp dafa mat bàyyi xel ci bokkut ak maanaam di ko ñenn ñi dégg nga xam te ñoom jàpp nañ ne euh, jàkka wala juma joo xamante ne xëy na am na ab nitu yàlla bu ñu fa rop wala yu mel noonu loolu mooy jëmmi liy teg te ne gaa yi ñu ngi bokkaale déedéet wala ñoom yeneen bi rëbb na leen sallallahu alayhi wasallam ne rëbb na gaa yi def loolu abadan am na sax ñoo xamante ne yegg nañ ba ci ñoo ay xërëm la ñuy jaamu fekk déedéet kenn jubluwul ci bàmmeel boobu ak ci li ma xam man. gisaguma ku ci jublu ci bàmmeel boobu ne foofu ngay julli buñ demoon nag ba def ko noonu ba pare nit ñi bu ñuy julli ñuy jublu ci bàmmeel bi ngir julli wala boog bu ñuy tabax ngir bu ñu taxawee ngir kàbbar ñuy diir fi bàmmeel bi ne ngir taxaw ci kanamam digg mu dox seen diggante xibla naam loolu dafay xaram te loolu day dugg ci baat ci li Yonent bi di tere sallallahu alayhi wa waaye bu fekkente ne dañ koo def nii rek wër ko ñu julli noonu loolu du nekk lu ñu tere te bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moom fi mu nekk fi mu ne fi ñu ko rob mais loolu la ab jumaa jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam boo fa demee da nga fekk ba melam fa la day moom te du moom kese parce que mënoon nañ ne a ah, yeneen bi la saa su déedéet mais Seydina Aboubacar ak Seydina Omar radiyallahu anhu fa la ñu ne te ñoom sañuñu lu dag lu xaraam ci ñëpp mooy xaraam ci ñoom lu dagan ci ñëpp mooy dagan ci ñoom voilà. moo tax te fan la ñuy jullee bu doon ne dafay xaraam ci ñoom dañ naan ah kon nag yenent bi moom mën nañ ko sallallahu alayhi wasallam mën nañ koo beral loxo ci mbir mi ñooy xëy na jagle yenent bi la kon nañ bàyyi waaye kon Seydina Abubakar ak Seydina Umar moom comme dañuy yaatal jàkka ji daal yéen faaw ñu yëkkati leen yóbbu leen feneen parce que lii mën ta ne waaye maa daama que ni moo lay wan ne borom yi ci mboolem jamono yi xam nañ ni mbir mi nii lay demee que lii moom dagan waa maanaam moo tax loolu faaw maanaam masala boobu euh, dañ coo dañ cee gën a taxaw tuuti ngir ngir mu leer ci ne euh, parce que ñu bari bu ñu gisee xadiis yi rek automatiquement dañuy commencer nekk ci stigmatisation ci euh, man te masala bi dafay lënt ci ñoom du ñu xàmmee du ñu ko gaaw a ràññee du leer ci seen bopp voilà wala boog ñu nekk ci ay doute naan mais pourtant li yent bi da koy teel mais pourtant lu tax armeeru sëriñ diw lu tax bàmmeelu sëriñ diw lu tax ah? ah alors que mbir mi loolu du du kii bu fekkee ne daf fee nekk te kenn jubluwu ci sayyidat Aisha radiyallahu anha mais néegam foofu la daan jullee tous yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fa nekkee fu day continuer di fa julli biñ fa indee sayyidna Abubakar radiyallahu anhu baayam dafa continuer di fa jullee biñ fa ittee Seydina Omar radiyallahu anhu dafa te xam ngeen loolu mu ne la ko tuddee armeer parce que armeer mooy fu ñu rob ñu bari te bu ñu for xësee ba rob ñetti na maanaam léegi euh, bu boobaa te foofu la doon jullee te amul kenn ci saxaaba yi radiyallahu ku ne ko néeg bii daga noonu nga fi jullee kon loolu maanaam dafa war a leer maanaam loolu dafa war a leer nañ. te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, néegu Sayyidat Aisha boobu radiyallahu anha euh, bi fa ñeneen ñi biñ fay jullee maanaam biñ koy def bi ñuy yaatal jàkka ji ba jàkka ji di dugg ci biir ba ba néeg bi di dugg ci biir jàkka ji euh, loolu jamonoy salafi la boroom xam-xam yu mag yaa nga fa nitu yàlla yu mag yi ñoom imam Malik foofu lañ ko fekk mm-hmm. d'ailleurs bu daan jàng Eh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu da daan wéeru ci bàmmeelu Yonent bi sallallahu mooy fi néegu Seydina Aisha daan wéeru di jàngale eh, eh, bañ ko yaatalee noona ñoom imam Malik foofu lañ nekkoon ci la doon waxee naan wax ju nekk daañ ko nangu wala ma nekk na ko ba mu des borom bàmmeel bii parce que foofu la nekkoon di jàngale voilà sallallahu loolu bu doon am na lenn lu ci xaram ñooñu ñoo koy njëkkateer moo tax dégg-dégg mat a bàyyi xel ci ci ci masala rawatina masala bu mel nii dégg euh, ñoom moo tax euh, mu ne ñooñu mu ne banaw dañuy kon tabax ala xabri ci kaw bàmmeelam masjidan ab jàkka fu ñu taxawee wa sawwaru ñu daal di euh, daal di tabax daal di defar sawar mooy suura xam nga bokkut ak lu ñu tuddee fii ci ci ci bàmmeel ba tilka suwar yooyule yooyule ah yooyule suura maanaam yooyu le statues moo tax ak suuratu li muy tekki moom mooy euh, waxoon nañ ko ci biñ ci biñ tollee ci xadis boobu loolu leeraloon nañ ko ne suura li muy tekki mooy euh, euh, loo xamante ne day am day am jëmm ba nga xamante ne tey bu amee day mën a am takkandeer loolu la ñuy wax suura waaye bu dee dañ koo dessiner rek wala yooyu chaque la la tudd te loolu noonu bokkul ci yenente bi tere sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisee woon bañ ca tollee ci hadith Seydina Sahl ibn Hunayf ak Seydina Abu Talha bi radiyallahu ta'ala anhu euh, dégg nga kon loolu euh, mu ne fa ulaayka yooyu la gaay siraarul xalqi ñoo yées ci nit ñi ci mbindeef yi indallahi fa buur yàlla yawmal qiyaamati bi su taxawaay ba maanaam ndax ñoom yahuud yi sax yahuud yi boo xoolee lim différence yi mooy yahuud ñoom sax ay yeneen lañ ko doon defal mais ñii ay nit ñu sell lañ koy defal moo tax euh, nasaraan yi parce que nasaraani ñoom amuñu yeneen bu bu bu bu nekk ci kaw suuf ndax Seydina Isa sam dafa yéeg waaye <laughs> ñoom ñu dem a dem dem ci mbir mooma ba ëppal ci sax nit ñu nit ñu baax ñi rek su ñu génnee na ñu dem tabaxal leen ay ay ay sëti di di leen sujjóotal te loolu beneen bi ci def mooy ne gisuñu fu ay nasaraan te lool tam bokk na ci liy wane ne ni dégg-dégg gi ci ñenn ñi dégg baaxut te dégg-dégg gi maam te lii ñu wax nii loolu rek ràññeeku ginnaaw mboolem yiñ fi te nettali bokk na ci li koy tegtale mooy gisuñu nasaraan boo xamante ne danaan fii comme diw sàngam moo fi génn àdduna nañ tabax église bi ngir diw sàngam place bi bàmmeelam la te duñ fa def dara déedéet ñoom ay statue la ñuy tabax diw sàngam génn àdduna pour mémoire am nañ fi tabax statue ñoom nasaraan yi loolu la ñuy wax kon bu boobaa dañuy daal di xam ne li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax tamit loolu la ba mu tuddee ñoom ñoo yées ci nit ñi mais nga mu ne ñiy def loolu ñoo yées ci mu ja ab jullit war a mën xalaat ne jullit ñi lay waxal maanaam ne jullit ñi di euh, euh, <laughs> yàlla ji yàlla sàmm imam al-Bukhari bii rahimahullah ah, ba meeram jàkk moo fa ne bii imam Bukhari bii maanaam Ah, ak ñeneen ak ñeneen ñu màgg ñu mel ni ñoom ah rahmatullah alayhim maanaam kon loolu euh, euh, euh, moo tax xëy na yàlla na yàlla sax mais léeg-léeg dégg-dégg yi mooy indi yenn mbir yi léeg-léeg nag xëy na ñi nga xamante ne lii lañ ma loolu lañ mës a jàpp xëy na buñ dégg lii da leen di choqué loolu da leen di choqué maanaam ana non mais saa wax na lu ko neex mais non waxuñu lu nu neex ah lii. mooy dem leen ci téere borom xam-xam yi li ngeen di gis ni ma beneen bi ci def mooy li ñu wax am na ay dalil quand même voilà am na ay dalil maanaam mbir mi bu ñaari problème la rek mbiru majaas la ak xasida beneen bi ci def moom mooy mu nekk mbiru euh, euh, ñu xool saxaaba yi radiyallahu anhum seen jamono lan moo doon xew ba pare beneen bi ci def mooy ñu xool yahuud yi ak nasaraan yi lan moo tax lan lañu wax ci ñoom voilà ak lan la ñuy def dëgg-dëgg ñoom est-ce que dañu leen mës gis ab yowóot ñu ne comme fii bërëbu yenent diw la yenent yàlla diw la lañ fi tabax ab ab ab synagogue mësuñ mm-hmm. koo dégg euh, loolu loolu amul moo tax ak yeneen ak yeneen loolu yii yëpp euh, maanaam mooy ñoom li ñuy faral di def mooy ab esthétique la ñuy defar mm-hmm. te loolu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax mm-hmm. moo tax ñoom it bi ñuy wax waxuñu leen ñoom statut yi lañ doon nekkale moom sayyidat Ummu Habiba sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha ngir ne ñoom ñaar dañoo demoon xabata gis fa statut yooyu dégg nga li tax nag ñoom ñu yées ci mbindeef fi mooy dañuy bokkaale ñi bokkaale yàlla mooy bàkkaar bi yées ci ci ci bàkkaar yi moo tax lu bokkaale moo tax yeneen bi saa xam ne ñii ñoo yées ci mbindu yàlla mbindeefu yàlla yi voilà ñoom ñoo gën a garaw parce que ñoom dañuy bokkaale mboolem nit ñi yow di sax yeneen yi rek la ñu bokkaale te loolu amaan nag euh, ci njaal benn gi bokkaale taxu leen noonu la jóg waaye nasaraan yi ñoom dañuy bokkaale réellement ci mbir mi ah te bokkaale euh, mooy bàkkaar bi gën a mag moo tax mu ne ñooñu ñu yées ci li yàlla bind yawmal xiyaamati na am tey bu fekkonte ne ci biir jullit ñi benn nitu yàlla ci jullit ñi dafa génn àdduna ñu tabax ah, ñu ñu ñu ñu tabax ah, fi mu fi mu fi mu bërëbam comme ni ñu ñu tabax fa yëkkati fa ab ko di ko jaamu wala bokk tabax ko ba mu kii nit ñi ñëw di fa sujjóot di jublu bu ñuy julli ñuy jublu ci foofu au lieu ñu jublu xibla ak yooyu dañu yor attéñee waaw loolu dañu yor attéñee la waaye loolu amul. dégg nga euh, bi imam al-Bukhari dina ko indi xadis numéro 434 xadis numéro 1341 ak 3873 imam Muslim na ko xadis numéro 528 imam an-Nasa'i na ko xadis numéro 704 imam Ahmad na ko xadis numéro 24252 kon waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim imam an-Nasa'i ñoo ko indi imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp indi wuñu ko